خير دين ñoo ngi leen di nuyu te di leen baal àq di leen baal àq fas yéene àndaat ci sunu jataay yi nga xam ne muassasatul Wafa bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi tey jii di juróom-benneelu fan bi niñ leen ko waxe woon ñu dalal suñu mbokk Serigne Fallou Sylla Daraman ci tomb bu am solo boo xam ne fas yéene nañu ko baaxe tey jii nii te mu aju ci yoonu murit ak cosaan yi nga xam ne ci la sosoo te cosaan yooyu ñu xaw koo sàggane tey dugal ci tamit yeneen yoo xam ne bokku ci te mu mel ne da cee bokk te mu jar ab taxaw seetlu kon sëriñ Fallou si la incha allah moom lañu ñu fas yéene dalal tey ci tomb bu am solo boobu noonu bala ñu koy jox kàddu gi rek xam naa ne dañuy tënk aslëf rekk ci ay jaar-jaaram bi muy ñëw ci jataay bi mu ànd ak ay bokk yoo xam ne wala gi nga xamante ne ci la yëngutu rek ñoom ñëpp ci bokk yëngutu ñëpp ñu ñëw ngir ànd ak ñun jataay yii nii lépp rek tasaare liggéeyub Sayxul Xadiim ak loo xamante ne day jëriñ jullit ñi moo ànd ak sëriñ Aliou Silla ànd ak tamit sëriñ Basirou jaane ànd ak sëriñ Cheikh Silla ànd ak tamit ak sëriñ Adama Gueye kon bala ñu jox kàddu gi sëriñ Fallou si la ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom lañu ñu fas yéene baaxe tey dañuy tënk rek aslëf ci ay yëngutoom moom mu bokk ci e, njaboot goo xam ne gu ràññiku lañ gu ñu xam lañu ci yoonu sëriñ Touba Xaadimu Rasuul muy sëriñ Tumbuleen Silla ak sëriñ ma Silla Maane bàyyi ko askano fële ca ci la Dramane sëriñ Cumbuleen mi nga xam ne sëriñ Touba am na dénkaane bu mu dénkaane dénkoon borom Darou Moukhty ci moom xam naa ne incha allah du ñàkk ñu ci leeral yooyu noonu. kon sëriñ Fallou Sylla mi ngi dalee alxuraanul karim fii ci Touba ci ku ñu wax sëriñ Cumbuleen Bousso sëriñ Cumbuleen moom moomu ñu duppee ko maamam jooju di sëriñ Cumbuleen Sylla ginnaaw bi la euh, dem ci sëriñ fàllu buso jàng fa aslëf waaye nag motulee njàngum alxuraanam ci bàyyi sëriñ Gueye foofu ci Touba ginnaaw bi mu jàng alxuraan ba noppi la jaar ci ay loxo yu baree bari yu ñu ràññiku ñoo xam ne dañuy jàngale xam-xam ci biir tuuba ñu mën cee tudd Serigne Alhaaji Jaxate bi koo xam ne ñu baree bari jaar nañ ci ay loxoom mën cee tudd tamit sëriñ Moustapha Mbaye Longoor jaar foofu tamit ci Guédé ci sëriñ Abo Mbacke jaar tamit ci loxo yi sëriñ mustafa Baaxir Bousso jaar tamit ci sëriñ alxaaji Bousso jaar fële ci Darou Khoudoss ci sëriñ Basirou Silla imaam kon mën nañoo wax ni moom boroom xam-xam yu baree bari yoo xam ne ñu ràññiku lañ ci diggante yii nii ñu ci bari ci ñoom fréquenté na leen kenn ku nekk mu tànk aslëf ci la nga xamante ne moom la yàlla dénk ginnaaw bi tamit jaar na ci beneen école boo xamante ne dafa def formation yàlla baaxe ko fa mu amee fa baccalauréat ginnaaw loolu nag ci la dugg ci tàmbuli jàngale tàmbuli am njàngaleem ci benn mu assasa bu ñuy wax mu assasatu daraman li dirasatil islamiyya mu muy jàngale foofee alquranul karim ak xam-xam kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xam ne moom la ñu dalal fi jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom laa junj léegi muy usulun diyaat wa bid'un zuyinat fil muridiyya muy yoonu murid ak li nga xam ne cos ak ak li nga xamante ne moom moo ko sosoon te loolu ñu xaw ko sàggane tey dugal ci tamit yeneen yoo xamante ne xaj na bokk ci te loolu ñu ci dugal te bokku ci ñu rafetal ko ba nit ñi xemmeem ko mu aajo kon ab taxaw seetlu aajo tamit ak xàmmee loolu nekk loo xamante ne lu am solo loo xamante ne incha allah moom lañu ñu fas yéene baax xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo ne suba incha allah Abdullahi Fahmi moom la ñuy dalal fii jotaay bi mu fas yéene waxtaane dawru Seyxul Xadim fii xalli mashaakilil umma mooy rôle bi nga xamante ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul def na ko ci. jafe-jafe yi nga xamante ne moom la xeet wi am mu indi ay saafara ci jafe-jafe yooyu noonu kon incha allah kooku mooy ki nga xam ne moom lañu ñu fas yéenee dalal suba incha allah kon li ñu def rek moom mooy dañu jox kaddu gi sëriñ Fallou la ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxe tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah a'udhu billahi as-sami'il min sharri shaytanir rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala asraf alanbiyai walmursalin almabuusi rahmatan lilaalamin alladi ballaga alrisala wa adda alamaana wa nasaxa alumma wa jahada fi llahi xaqa jahadihi xata ataahu alyaqin min rabbih fa salawatullahi alayhi wa ala alihi altayibin altahirin alatir alsaadiqin wa ala sahbihi a'immati hadha ad-din al-hudat al-mahdiyyin hamalat risalati an-nadb al-amin an-nasihin lil-muslimin al-bazilin al-amwal wal-anfus li-i'la'i kalimati rabbil alamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila yawmiddin wa radiyallahu an shaykhina wa wasilatina wa raja'ina mawlaana alcheikh ahmad alqadim ridan yashmulu ahlahu wa atbaahu wa ahibaahu bittaamim amma baadu fa ayuha alixwatu alkiram nashkuru bixuduri hadihi aljalasat alilmiya alramadaniya litalbiyati daawati almuassasa almubaraka muassasatu alwafa bi xuquqi aliman fi daar almu'ti almaymuna fi rihaabi alcheikh ibrahim fati radiyallahu anhu wa arda wa nuballighukum hada alshukru wa naqul wa min ayna li shukrun yuqaabilu birrakum wala qudrati ahlun li dalika wala qadri walaw anna lii fi kulli manbati sha'ratin lisaanan yabussu sukra kuntu muqassira fi husni majhudaatikum aljabbaara li nashri taalim alcheikh ahmad alqadim radiyallahu anhu jazaakumullah an almuridiya wa an alislaami xayra aljaza mbokki jullit yi yi ñuy seetaan ci àdduna bi yépp ak yi ñuy déglu ñu ngi am mbégte ci teew ci jataay boo xam ne jataay bu màgg la di jataayub xam-xam bu yaatu bu rëy ñu di ko amele ci ëttub borom daarul mooti ay njabootam yu baax yu mën a sàmm xam-xam yoo xam ne taxaw nañ ci ginnaaw liggéeyub seen maam ju baax ja di ko aar am yitte yu kawe ci liggéeyal xeet wi ci xam-xam ak garde ndono yi fi maam yi bàyyi ñu di leen ci ndokkeel bu baax a baax tey ñaan yàlla gën leen a dolli tawfiq ci liggéey bu màgg boobu ñu def ñu di leen sant sant goo xam ne nag danañ ci lot sax ci boole gi ngeen ñi boole ci liggéey bu tedd bi nga xam ne kenn du sikki sakka ne ci liggéey yi Serigne Touba radiyallahu anhu gën a gërëm ci la bokk ñuy wax ne suñ leen bëggoon a gërëm sax duñu am kàttanug man leen a gërëm ni mu yelloo wala ñu am daraja yi gërëm leen ngërëm lu tollook seen wàccuwaay nga xam ne li ñuy wax rek mooy ñi ngi sant sant gu yemamaay goo xam ne tolloo naag suñu daraja waaye ñi ngi ñaan yàlla yéegal ñu cant gi ba mu rëy ba tollook seen taxawaay ci diine seen tolluwaay ci kër borom Daaru Muxti waaye seenub léggéey bu rëy ci lislaam ak ci yoonu murit ñuy sant bu baax e, kilifa gi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Ibrahima borom Daaru Muxti muy Cheikh Cheikh Abbas Mbakke al Khalifa ñuy ñaan suñu borom gën a fiq aw fanam gën koo wéral gën koo dolli tawfiq ci liggéey bi mu liggéeyal borom daarul muxti di ñaan itam magam ju baax ja Cheikh Ahmadul Xadim wax sëriñ Cheikh Xadim Mbakke suñu borom dolli ko tiraanga ak ay leer ak ay daraja yu kawe ci wetu waajuram ba Cheikh Ibrahim borom daarul muxti te barkeel mboolem lim fi bàyyi ñuy ziyaar itam sëriñ Xamsatu Mbakke di doomi borom Daarul Muxti ak sëriñ Basiru Anta Ñang ak sëriñ Xaalit ak mboolem bunti kër yi tàmbalee ci sëriñ Muhammadu Haw Balla ba agsi ci sëriñ Xaalit ñi fi jot a wàcc yépp seeni njaboot seeni xalifa seeni donga seeni cheikh ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di ziyaara njaboot seen sëñ Moor Jabu bokk ci bokk yi nga xam ne dañoo aju ci kër borom daarul muxti waaye di ziyaare itam sayxi borom daarul muxti yépp bokk yi aju ci kokki ak suñu bokk yi bopp yi nga xam ne ñuy njabootu sëriñ ma paate si léegi yépp di ziyaare itam bokk yi ñu fi fekk ñuy ay bokk laqrab njaboot ma mëndume daaru nga xam ne ab ëttali ci ci la maan bu yaatu boo xam ne ci borom daaru muxti lañ bokk njaboot sëriñ musa daaru jaxate ak njaboot sëriñ Samba Jaxate njaboot sëriñ Mor Jaxate njaboot sëriñ Medina Sill njëriñ njaboot sëriñ Muxtaar Masogi njaboot sëriñ Sëmsu Njaay njaboot sëriñ Modou Fay Fetto ak sëriñ Masayer Sill ak njabootu sëriñ Modou Fall Jaxate ak sëriñ Mor Jabu Sill ñi ñëpp dañu ay bokk yoo xam ne lislaam dafa fonk ak bokk ginnaaw buñ jëlee wàcc waay yu yellu ci njabootu borom Daaru Muxti ñu ngi leen di jottali suñu nuyoo ak suñu ziyaara di leen eh, ndokkeel bu baax a baax ci ëttu borom daaru mooti di ziare itam sëriñ Mouhamadou Kara Diop yi njaboot sëriñ Mayacine gépp ak itam di ziare e, sëriñ ahmadu Mbacke mi nga xam ne kenn la ci liggéey bi ak suñu xarit sëriñ Saz Mbow ak sëriñ Moustapha Ndiaye ak mboolem ñiy jàpp ci liggéey bi yépp ñu ngi leen di ziare di leen ndokkeel ñu ànd ak suñu xarit suñu wëlëre seriñ Aliou Sylla di sëtu Cheikh Ahmadou Basila ak sëriñ Basiru Diané di sëtu Cheikh Abdoulaye Diané ak suñu rek sëriñ Cheikh ak sëriñ aadama ñu gunge ci jataay bi ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Modou Kara waxe woon ci tàmbali gi. tomb bi nga xam ne moom lañ am yéene waxtaane ko tey nag fii ci Darou Moukhty mooy usulun duyiat wa bid'un zuyinat fil muridiyya mooy cosaan yi nga xam ne moom lañ soso yoon wi te ñu dem ba ay liggéey yu bare bari yu ca bokkutoon ñu tàmbali ko ca dugal ay kàddu yu bare bari ñu tàmbali di ko wax ci biir yoon wi woo xam ne tàmbali wuñ ko woon di ko wax ak ay phénomènes yu bees yoo xam ne dafa judduwaat ginnaaw mag ñi te yooyu yépp wax ci la cay cosaan ci yoon wi indi ci njàngaleem Serigne Touba radiyallahu anhu indi ci njàngaleem Cheikh Ibrahim borom Darou Moukhty ak ñi toppoon ci Serigne Touba loolu dana mën a wane ay bunt yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo mujj ñëw te fekkiwuñ lenn ca mag ña dañuy daal di am sañ-sañu mën a delluwaat ci liñ fi bàyyi muy seeni bind ak njaboot yi ñu yaral seen bopp ak lañ jóge jële ci ñoom toxale ko ci ñoom Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo sos yoonu murit mu assisul muridiya axirul xarakaati lislaamiyati suufiya fi axiri janubi sahra ama asasin hijriya fi qaryatihi Mbakke Kajoor wa jahada fi llahi xaqa aljihad xata jaddada taalima hada ddin alxanif wa akkada ususa wa qawaacida wa usula tasawuf alislami wa axya alculuma walmacaarifa fi suduri alaxyaar alaxraar wa xallafa waraahu turaasan qayiman wa dikra xaalida wa manhajan tarbawiyan waadixan wa huwa athara almujabaha alfikriya walsaqaafiya badala almujabaha alsilaahiya aw tahdidiya wa qaala banaytu taatiya bittibaaci bildikri walsunnati walijmaaci walijmaaci wa qaala ila allahi bilqur'ani walsunnati allati hadatni saraftu alkulla walqalbu xaashicu wa qaal lilmustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu algarra wa inni ahmadu wa qaal diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda alilahi wa bihi nujaddidu wa qaal bi xidmati alkitaabi walxadiisi yathbutu laa bi dahabin mawruusi ci dañuy ci tàmbali rek dañuy xam ne kon ki sos yoonu murit ci atum junni ak ñetti téeméer ak benn ci gàddaay gi mu tolloog 1880 jàpp 81 1880 ci juddu gi Isa mi ngi sose yoon wi ci Mbàkke Kajoor ci ndigalul suñu borom subhaanahu wa taala mu jot ndigal ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ci rabbi asxaabaka bil himma Cheikh Mohammed Lamine nee na ku ko doy waxtaan naag moom nee na Serigne Touba ci boppam moo ko waxal boppam ne ko shaafaha nii rasulullahi sallallahu alayhi bi la gis jahratan baatin mu wax moom ay kaddu wax ko yoon mi muy jaar ba yeesalaat diini ji loolu mi ngi tolloo woon nag 1880 ci Mbàkke Kajoor Sëriñ Tuubaa ñëw yeesalaat diine yeesalaat ponki tasawuf ak ay fondement dundalaat xam-xami lislaami zahiri waaye dundalaat xam-xamu baatin muy xam-xam bi nga xam ne ci lañuy yare bakkan ba àggale ko ci suñu borom daal di def ci ay dënni ay tànneef yoo xam ne ay ahraar lañ ci seen diggante ak seen borom ndax al ahraar mooy ñi nga xam ne dem nañ ba xeex ak jéng yi nga xam ne moo daa téye nit àgg ci yàlla yépp xeex nañu ak seen bakkan ba am liberté ba àgg ci xadara suñu borom kenn yilifatu leen dara yilifatu leen maanaam bànneex ak bakkan ak shaytaan ak àdduna dara yu rifatu leen ñoom ñi ngi bokk ci ñuy bànneexoo wettali suñu borom ci xadaraam ñooñu sëriñ tubaa tabax ci ay nit yu bari bàyyi ci ginnaawam nag ndono lu rëy lu riche ak ay fàttaliku yu mag yoo xam ne Serigne Touba bàyyil nañu ndono lu ma sëkk ndono waaye def ñoo bàyyil way wu rafet muy sëriñ tubaa ci njëlbeenam ak mujjam ak ñi ko yàlla booleel borom Daaru Muxti ci njëlbeenam ak mujjam. ñoom ñépp fañ tàmbalee ba fañ mujj dara lu rafetul amu ci dara lu ñuy nettali di sëgg amu ci nga xam ne yàlla aar na leen bañ jànkonte xew-xew yi ba daan mboolem lu jànkonte nag seen kanam ci dox seen digganteeg ñu am ngërëmul yàlla daan nañ ko dundaat fi lu yàgg ci seen sago jaamu yàlla ba yàlla gërëm leen ñu wàcc ci seen tayu bàkkan dox dugg ci eh, eh, aljanna wala ñu dem dëkkaaleeg seen boroom ci riyadul janna te amuñ ci benn benn jafe-jafe amul kenn koo xam ne mën nañu wax ne e, sëriñ Touba ak ñim yaroon kenn ku ci sahit kenn kuñ ci jam walla ñu wala dara jot la ci woote yàlla kon yàlla aar na leen jox leen way woo xam ne boo ko tàmbalee ci njëlbeen ba ci mujj ndam ngay gis lu rafet ngay gis lu jekk ngay gis te loolu ñuy woote ci yàlla ñëpp amuñu ko mu bàyyil ñu fi itam njàngale moo xam ne boo ko lañ batee ca biir ak ci biti lépp dafa rafet jamono du ko dépenser ay nit du ñu rëy ba ëpp ko ab continent du sore sori ba njàngale moomu ñàkk fa valable ay xalaat itam du juddu ba gën xalaat yooya kon nag ñoom ci ngalaama bàyyil nañ ñu fi lu rëy loo xam ne kon aaja na rek waxtu wu nekk ñu di ko yeesalaat ci suñuy xel ak ci suñuy xol ak di ko jàngat mu bàyyil ñu fi tam modd yarukaay boo xam ne ci yar yiin yi gën la yare muy yoonu murit sëriñ bi da koo tabax ci jàmm tabax ko ci ay xalaat yu ñor tabax ko ci xam-xam tabax ko ci nangoo liggéey tabax ko ci ay jikko yu rafet waaye tabaxewu ko ci ngànnaay tabaxewu ko ci xuloo tabaxewu ko ci menace wala yàq àddina moo tax yoonu Serigne Touba ak liggéeyam yoon la woo xam ne dafa ànd xel mu dal ak euh, jikko yu rafet ak nangoo joxe sa bopp ci yoonu yàlla ak it am jàmm di xeex la ngay xeex ci yar ak ci teggin ak ci xam-xam ak ci ragal yàlla ak ci makaarimul axlaax loolu nag waras na ko di fàttali waxtu bu nekk loolu moo tax sëriñ bi ci boppam dafa wax ne li nga xam ne moom laay tabaxe sama jaamu yàlla man mooy topp alquran topp sunna topp li nga xam ne boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci daal di wax ne sama mbir itam maa ngi ko tabax ci alquran ak sunna ci laay jëfandikoo lu may def lu may dugg baayu ma cay génn maa ngi koy natt ci alquran ak sunna daal di wax ne li ma fi tax ñëw itam bokk na ci muy yeesal diine e, lislaam ndax suñu boroom xamal na ma ne diine ju du l'islam diine jooju ku ci jaam yàlla yàlla du ko nangu diine ji diine ji ñu war a jaam yàlla ñu nangu ko te diine jooju moo fi des ba keroog bis penc di taxaw mooy diine lislaam loolu moo tax ab liggéeyam lépp moom Serigne Touba radiyallahu anhu da koo jëme ci yeesalaat diine daal di wax na ci liggéeyal alxuraan ak sunna sax ci lañ may donne ci lañ may donne kon bàyyi na fi aw sasu rëy woo xam ne euh, njabootu borom Daaru Muxti gii ñi muassasatul Wafa ñoom xam nañ ne Serigne Touba ci xam-xam ci sunna ci yar ci teggin ci njàngale mu leer ci lañ koy donne ba la leen ci war ci seen wàll seen wetu bopp ñu di ko taxawe te yoon wépp rafetlu ko bal jullit ñépp sax rafetlu ko loolu nag su amee kon dañoo war a xam ne ku am li gën am histoire bi gën am jëmtukaay yorukaay gi gën am éléments yi gën am koo xam ne ñépp bëgg nañ koo am war ngaa fexe ba loolee nag yow itam nga téye ko sàmm ko waaye nga nag nga fexe ba transféré ko ba yóbbu ko ci goxi àddina bi yépp présenté leen ki nga am ndax ñu nekk ñañ am ña ngi koy présenté di mu jaral leen ay moyens mu jaral leen lépp ngir tasaare la nga xam ne moom lañ am kon nag al fikra al ya waras ne ko gën a leeralaat te fexe ko tasaare ci àddina bi ak moyens yu mu laaj eh, jamono ji jamono ji ñu nekk nag dañu wax ne asru tantana wal hadasala maanaam jamonoy coow la ak modernité kon dafa mel ne kon sa mbir loo ko gën a nuróoleeg jamono rek di ci gën a am ay soppe di ci gën a am ay waay di ci gën a am ay ay judut ay ñu bees waaye itam soo noppee itam sa mbir de su ko xam kon itam ginnaaw nit ñëpp dañuy coow dañuy tasaare lañ bëgg mu tasaaroo yow mi am li gën ci jamonoy communication nga xam ne àddina bi tey ñetti xaajam yi am ñi bind ñuy liir ak ñuy déglu ci ay rajo ak ñi nga xam ne dañ koy xool ci ay image ñoom ñépp kenn ku ci ne la nga am ci sa marché yaa ngi koy tasaare ci àddina bi pour bëgguñu jot ci kon nag ñun itam war nañoo xool euh, at-turasul xadimi li ñu fi Sëriñ Tuubaa bàyyil ñu sàmm ko ba dara du ci dugg waaye ñu fexe ba yóbbu ko ci barab yépp ci àddina bi ndax saalix li kulli zamaan wa makaan moom njàngale la moo xam ne barab bu ne mën na faa dugg yéwén fa te it jamono du ko dépassé ay nit itam mënuñoo rëy xel baa ñu màgg ba buñ leen présenté mbirum Serigne Touba doolul ne mën nañ caa tab bi doonul ne mën nañ caa aju ndax mbir mu mat sëkk la mu jóge fa suñu borom jaaree ci ndigalu yonante bi sallallahu alayhi waaye jaaree ci mujahid boo xam ne rafetal na léppam ba lépp lu fi bàyyi du lu set wicc du lu leer naññi loolu moo tax kon ñu ne usulu hadhihi at-tariqa mabniyatun ala al-kitabi was-sunnati wal-ijma'i wal-qiyas cosaanu tariqa bi yoonu murit dañ koo tabax ci alquran ak sunna ak ci borom xam-xam yi ak li ñuy wax xiyaas mooy ballukaay yi sariya yi yépp rek Serigne Touba lenn lu ne da koo teg fi misaani sariya ba dara génn ci aw yoon wam ko war a teg loolu moo tax mu indi ay mbindi boppam yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la inna usul alqawmi sab'atun tura atxafaha bi kulliha rabbul wara al i'tisaamu bi kitaabillahi wal iqtidaa'u bi rasulillahi aklul xalaali wa shinaabul ma'siya xaamisuha kaful aza fal takfiya saadisuha al adaa'u lil xuquqi wa tawbatun min jumlatil uquq wa qaala aydan fa littasawufi usulun tu'rafu tis'atu asyaa'in ladaa man ya'rifu awwaluha talaazumul kitaabi wa sunnatil muxtaari dis sawaabi wa tarkul ahwaai wa tarkul bidai kadaka tabjilu shuyuuxi l qushai ruyatu a'zaarin li kulli xalqi idaamatu l wirdi li wajhi l xaq wa udda minha tarku jumlati ruxas wa tarku ta'wiilin fada zarruuqu nas wa qaala inna haadihi usulu yafuutu man dayaaha l wusulu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na cosaan yi nga xam ne nitu yàlla yépp biñ ñëwee di liggéey yàlla ci lañ teg seenub liggéey nee na juróom-ñaar rekk la juróom-ñaar la mboolem ku fi mës a ñëw ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam fas yéenee liggéeyal yàlla sa mbir yaa ngi ko teg ci juróom-ñaar yaa ngi ko teg ci nooy fexe ba sàmm alxuraan yaa ngi koy teg ci nooy fexe ba sàmm sunna yaa ngi koy teg ci nan ngay fexe ba nit ñi di jëfandikoo lu lew yaa ngi ko teg ci dan la nit ñi di fexe ba wattandiku lu ñu aaye juróomeel bi mooy nit ñi nan lañuy nekk ci jàmm wattandiku ab safaan juróom bi mooy kenn ku ne li la war ci ay àq nga def ko société bu nekk la la ca war ki war a jàngale daa war a jàngale ki war a jiite jiite ki war a toppe daa war a toppe ki ñu war a topp daa war a am melekaan yi koy toppe ki war a joxe alal sax daa war a xam ne dafa war a joxe alal ndax alal ji muy joxe lu ko war la muy azaka muy addiya muy muy tabarruaat yi ab jullit di def di ko dugal ci infaq fi sabilillah yooyu yëpp ku yàlla jox man-man bi da ko war a def kon bokk na ci tabax Euh, Serigne Touba radiyallahu anhu ak ñi mu àndaloon soo xoolee yii ma fi tudd yépp am mbooloo lu ci na am mbooloo ko ci féete lu ci ne am mbooloo ko ci féete doon ko ci liggéeyal ak itam wa tawbatun min jumlatil uquq mooy nit ku nekk itam fexe ba ya nga nga bañ a génn ak topp nga bañ a génn ak topp bu dee say waajura nga fexe ba kilifteef gi mu am ci yow nga jox leen ko su dee sa sëriña nga tënku ci moom te xam ne nit mënta am ñàkk ñàkk am kilifa faaw yoonu murit mënta dox mukk te amul kilifa kon kilifa yi nga xam ne ñooy cosaan ci tarixa bi faaw nag dañoo war a topp seen ginnaaw ndax loolu daa bokk ci liñ ko tabaxalee beneen bi des mooy yow ci boppam itam yow yow ki nga xam ne dangaa yaru ci yarinu sëriñ bi faaw dañ la yar ci am kilifa ba soo doon liggéey ci barab sax kilifteef ga ka ngay liggéeyal am ci yow da ko koy nangoo jox kon loolu moo tax bokkul ci éléments yi nga xam ne nitu yàlla yi doon nañ ko yare nitu yàlla yi bokk na ci yiñ doon yare mooy kon dañuy yare ci am kilifa te mooy kenn ku ne nga bañ a nga bañ a dagg àq ji mu am ci yow alors xoox dañ koy wax ci ay waajur waaye dañ koy dañ koy mën a wax ci diggante nit ak ab sëriñam dañ koy wax ci diggante nit ak ki muy liggéeyal sax moom ci boppam kilifteef gi waajur am ci moom la am ci moom sëriñ bi kilifteef gi waajur am ci moom sax ci tasawuf sëriñ bi moo gën a foor kilifteef ndax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na waajur wi daf la yaral sa yaram wi di la dundal di la wodd di la faj te loolu zahir la sëriñ bi daf lay taf daf lay tarbiya daf lay defar daf lay yéege jëmale ci yàlla di la jegeleel àjjana te loolu ak ak ràmm la kon nag kii defar sa ruux ba du lakk sa yaram nga mën a jaam yàlla mucc tey mucc ëllëg kooku àqam moo gën a foor ki nga xam ne yaramu zahir wi kese lay defar donte que àqi waajur moom lu foor la ci alxuraan ak sunna ab jullit war koo sàmm bu baax bu baax a baax nga gisaat ci ne itam Serigne Touba nee na ñi jiitu woon de daanañ liggéeyal yàlla ci juróom-yetti yëf ci beneen nettali muy daañu fexe ba alquran gën a sax daañu fexe ba sunna gën a sax daañu fexe ba bànneex yi doomu aadama nekke ñu bàyyi ko nga xam nga ak tarbiya ak tarbiya ruuxiya du dara lu may wan ginnaaw bànneex yi dañu fexe ba itam bàyyi bidaa yi ñu sos ci diine te bokku ci kon nitu yàlla ku mës a ñëw ku mën a doon. day fekk nit ña doon dund ay caaxaan wàcc sunna wàcc yoonu tasawuf wàcc ngir ma nit ñu nit gaa yi yu baax ya doon jaar ñu ñëw di delloosiwaat nit ñi di leen teg ci kaw yoon wa waaye naka noonu itam daa yare ci tabjiilu suyuux alxushan mooy am kilifa te mooy jox cër jox place kilifa yu diine yu mag yi te loolu lu ba lu mat a bàyyi xel la rawatina réew mi di Sénégal ndax kilifteef dafee jouer rôle yu am solo ginnaaw yàlla stabilité bi Sénégal am al istiqrar nga xam ne jàmm rek mooy am saa yu jafe-jafe amee ba ñëpp lot ñoom ñëpp seen xel day delluwaat ci kilifa yi diine yi ñu régulariser waat mbir yi tegaat ko ci aw yoon loolu li ñu ko may mooy ay ay xuchan ay kilifa yu baax yu mel ne Cheikh Sidil Muxtaar ay kilifa yu baax yu mel ne Cheikh Abbas borom Daarul Mu'ti ak ñu mel ne ñoom nga xam ne seen i yëngu ak seen i dal lépp jaamu yàlla la ak wéetal yàlla ak sonn ci luy defar mbindeef yi kon kilifa yooyu seen wàccuwaay yi ñu am ci njaboot yi dañoo war a fexe ba di leen ko jox ndax bokk na ci liggéey yi fi indi mag ñi mooy liggéey sàmm euh, euh, njaboot yi ci kilifteef bi ci mooy daañu liggéey ba ru'yatu anzaren li kulli xalq mooy tasawuf dafa yar nit ci moom ay ayibi boppam lay xool waa fi ne yeneen yarukaay yi yeneen école yu bare bëri da ngay gis ne ñoom li ëpp ci seen i jàngat dañuy ciblé ci population bi ci nit ñi nit ñi nii ñu wax naan nit ñi ñoo waroon def nangam nit ñi nii nit ñi nii nga xam ne seen i bind ak seen i téere yu ci bëri bëri yu ci bëri ay raddu lay doon maanaam bind ab téere ngir raddu ala diw raddu ala fulaan wala nga bind ab téere ci tahdid ay ay ay ay ay ay ay ay intérêt jàmbur wala ay ay yëg-yëgi waaye déedéet tasawuf du def loolu tasawuf li muy def mooy day jël ay acquisement ay tuuma di ko sotti boppam man kat su tawut boo wutut man mii maa jaamut yàlla ndax man mii kat boo wutut maa sellut man mii de xam naa sama digganteeg àq yi nga xam ne moom laa ameel doomi aadama yi boo wutut nangam moo am man mii kat ni may doxee sama digganteeg diw suñ ko nattee bu ëllëgee boo wutut dana am kersa tasawuf yooyu la lay jàngal ba nga xam ne yow doo tal gis ayi bi nit ñi waaye say ayi bi bopp nga gis moo tax ñi jóge ci ëttu mag ñi ñu yar leen toujours dañuy xantawoo di defar seen bopp bal i'tabir li nafsika al aadaba wala tutaaliban bil asxaaba loolu mooy ni Sëriñ Tuubaa di yare fi ne ak mbaax akuk sell akuk yiw dangay fexe ba mu nekk ci yow soo ko nekk su nekkee ci yow te muy dëgg rek mën naa jàll ci keneen te doo ko wax su ko defee kon faaw mbindeef yi dañ leen dogal ngant waaye ñun suñu bopp ñu jàpp ne ñun ñoo sikk jàpp ne ñun ñoo ayib kenn ku nekk di xool si bopp ne yow yaa sikk yaa ayib soo ko defee da nga woo defar sa bopp te bu kenn ku ne yittewoo defar boppam penc mi dañuy am jàmm moo tax mag ñi dañ lay gisloo say fot wa wan la ne la yow da ngaa war a baax da ngaa war a mel nii su ko defee loolu mooy tax ñoom ku ci ne dangay jàpp ne yow yaa war a baax bu ku bu ko nekk jàppee ne yaa war a baax buñ dajee ci penc mi dañuy dañuy xool rek ñëpp baax. waaye boo jàppee ne diwa war a baax te yow nemmi ko goo sa bopp loolu day indi ay coow yu bari te du régler li nekk ci pinc mi bokk na ci ni mag ñi daa yare itam mooy idaamatul wird mooy saxal wird wird am na ñoo xam ne seen wird mooy alquran jàng alquran ji bari am na ñoo xam seen wird mooy zikrullah am na ñoo xam ne dañuy am ndigal ci al izn ci al ismu al ismul xaas boo xam ne dañ ko jëlee ci nitu yàlla ñu am ca diggal ñu jox leen ab dog ci ay xasida wala ci ahzab ak daawatu saalihiina yi nga xam ne nit yàlla yi ñoo ko yore waaye bokk na ci daal ni mag ñi doon yare mooy idaamatul wird nit ku nekk war naa am daxiratul wird lu baax lum saxoo di ko def moo xam suba la moo xam ngoon la moo xam jàng xasida la moo xam jàng alquran la moo xam zikr yàlla la loolu mag ñi dañ daa fexe ba nit ki yar dañ koy yaraale ci yitt ju kawe ci jaam yàlla bokk na ci itam yi sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci nim ñi waa niti niti yàlla yi daa yare mooy suñu yar seen nit duñ ko yar ci ay yomb-yomb fi ne nit yàlla yi loolu sax yomb naa xam ci Daaru Muxti ndax a Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti wax nañ ne daawul tiim te xam nga tiim am na ay ngant yuñ ko wutal su fekkee dangaa ngaa da ngaa wéradi baa ndox amut baa yu bare bari yoo xam ne may nañ ay ngant yoo xam ne ci charia nit ki mën na ko jëfandikoo tiim waaye ñoom dañoo taraloon ci seen diggante seen borom ba yomb yomb yooyu leen sariya may ñoom duñ ko jëfandikoo ko jëfandikoo ak lu leen ci mën a fekk ci ay jafe-jafe ñoom la gën a métti li ñu jël la gën a métti loolu nag day tax euh, sa dimension ci yàlla gën a kawe ngay gën a sut say nawle ci wàllu yàlla gën leen rafet jikko gën leen a xóot ak jaam yàlla te loolu dafa baax ci kilifa ndax daf koy jox ak wegeel day gën a yombal ñi topp ci ginnaawam ñu gën a mokk ànd ak moom moo tax kon bokk na ci mag ñi niñ daa yare dañ lay yar ci yomb yomb yooyu nga bañ koo jël na am sariya may na la ko waaye ñoom dañ koo jéggalewaat sariya di di di jëf yu metti ci seen bakkan euh, tarku ta'wil loolu itam xam nga loolu lu xew la sax nit ñi fi ne ñu bare bari suñu amee lu leen ñor ci diine dañuy téléphoné sëñ Ahmadu laaj ko ko sëñ Ahmadu wax leen ci lam xam ñu dem téléphoné waat laaj ko keneen dem téléphoné waat dañuy laaj a laaj ba xool lañ bëgg ba lañ bëgg fi ne nii ñoom nit ñi noonu lañ noonu foofu lañ toll fi ne lu lenn lu ne lañ cay laaj fukki nit ba xool ci la ci gën a dëppoog lay lay seen bakkan ñu door a tànn loola fekk ne mënoon nañoo doyloo rek lenn lu ñu leen wax waaye loola day fekk ne kon dëppoogut ak liñ bëgg kon loolu itam kii dox ci yoonu yàlla moom mbir mu nekk la ci gën a diis moo ci gën ci moom moo tax Serigne Touba nee na cosaan yii nag képp koo xam ne bàyyi nga ko ba pare bëgg àgg ci yàlla sag àgg ci yàlla day jafe kon loolu lan lañ ci mën a déggee mooy ñu xam ne yoonu murit bi ko Sëriñ Tuubaa di tabax da koo tabax ci ay cosaan yu set muy da ko tabax ci aar alxuraan tabax ko ci aar sunna tabax ko ci nangoo liggéey tabax ko ci eh, jub tabax ko ci jàmm tabax ko ci xidma mooy kenn ku ne li nga li nga mën nga joxe ko tabax ko ci maanaam say sa kilifteef muy muy al mubayaa yooyu moom lañ tënkoon muy ay ponk yoo xam ne moom lañ tuddee ahamul mabadi al muridiyya manaam yi gën a am solo ci yittee yoonu murid donte ko yu bare bare la waaye yi ci gën a am solo mooy al ilm al ibada kasbul xalaal al xidma al mubayaa al irada al adabul mardi al infitah wa adamu taassub mooy xam-xam dafa bokk ci wootab yoonu murid ci cosaan yi la bokk jaam yàlla ci cosaan yi la bokk liggéey aw ñaq saw ñaq liggéey ba am dara ci cosaan yi la bokk alxidma am lu la lew delloowaat ko ci yoon yàlla ci yoon wi la bokk al mubaya am kilifa ci ci cosaani yoon wi la bokk al irada passif ci yoon wi la bokk al adabul mardi ami teggin ci yoon wi la bokk al infitah wa adamu ta'assub mooy liggéey ngir bindeef yépp jariñu loolu mooy poñ bi gën a yitteel ci yoonu murit moo tax yoonu murit ni leen sëriñ Tuubaa di tabaxee duñ leen tabaxee rek soo gisee sëriñ bu dëkk daaru moote rek nga jox ko war ma ndax yow ci kër maam Thierno nga aju déedéet dañ lay tabaxee tabaxee nu boo gisoon surtout maam Cheikh Anta noon nga koy joxe war ma noonu nga koy dimbalee noonu nga koy jàppalee ci lépp lu ay soxlaam noonu lañ lay tabaxee ci boo gisee koo xam ne sëriñ Tuubaa moo ko joxoon ab cër ci yoon wi kon ki sëriñ Tuubaa di tabax du ko tabax ci ak xatal waaye daf koy tabax ci ak yaatu loolu moo tax sax taalibey murid yi boo leen xoolee ci bitim réew kilifa ak diine gu fa ñëw ña lay gën a am ña lay gën a amal njariñ maanaam taalibey Serigne Touba yi ca la ñu bokk loolu dañ leen tabax ci al infita wa adamu taassub fi ne bu ñu yégee ne kilifa ñëw na ci seen dalukaay ba ñuy dale moo xam ci kër Serigne Touba yi nekk ci biti la wala résidence yi nga xam ne xëy na ñoo ko fa def ngir kilifa diine yi fi ne bu fa kilifa ñëwee goo xam ne ajuwut ci yoon wi ña fa nekk te aju ci Serigne Touba da ña am seeni addiye dem jox ko yàlla tax dem nuyu ji ko ziyaare ko jox ko war ma delluwaat ci seen barab loolu mooy war ma ji nga xam ne moom la Serigne tubaa tabaxaale moom ay nitam loolu nag moom lañ bëgg a fàttali juróom-ñett yooyu nga xam ne ay cosaan la yoo xam ne Serigne Touba moom la tabaxe yoon wi ñu fàttali ci yu am solo bokk na ci xam-xam xam-xam nañ xam ne li jiitu ci ndaw yoonu murid yi mooy dañu leen a war a jàngal dañ leen war a jàngal jàngal leen seen diine jàngal leen xam-xam yi mënta ñàkk ci àddina yépp ndax lu mu ci mën a doon ay nit ñoo koy jëfandikoo te bu ñu ko jàngaloon murid yi ñeneen ñoo leen ciy féete te kon dañ morit gi li ci war a am lépp li ci war a am moo tax dañ leen waral jàngal diine jàngal leen mbooleem matières yi ñuy jàng ci àddina bi yépp ñii dañoo war a nekk ay médecin ñii dañoo nekk dañoo war a nekk ñoo xam ne dañuy yëngu ci science politique ñu dañoo war a yëngu ci agriculture ñi war a dañoo yëngu ci économie kenn ku ne da ngaa war a yëngu ci ay branches yu wuute wuute waaye ngir fas yéene waajal sa bopp ngir liggéey Serigne Touba kon dañoo war a tasaare ci yoon wi xam-xam yépp euh, Serigne Touba dafa wax ne xam-xam yi gën mooy xam-xamu diine waaye bépp xam-xam boo xam ne bi manaafi'a yafi mën na indi njëriñul àddina sax ci xam-xam la bokk li li sëriñ bi bañ ci xam-xam mooy xam-xam buy wowal xol ak buy xañ nit ki kilifteef ak boo xam ne da lay sóob ci mooy yàlla ak wedd yàlla yooyu xam-xam amul njëriñ waaye xam-xam boo xam ne daa ko wut ak pas-pasi diine ay njëriñ la làmboo ci dundu àddina te mënoo ko ñàkk te say nawle rek ñoo koy xam nga di dem di ci wuti xam boobu dañoo war a ba suñu doom yoon wi ñu xam ko masalan tey soo deman Touba ak ci Darou Moukhty gi ay hôpitaux ngi yoo xam ne dañuy faj ay brigade ñi ngi fi national yoo xam ne dañuy wàllu sécurité loolu yooyu yëpp ay nit la ñuy soxla soo demoon ci mairie ba ay nit la ñuy soxla yooyu yëpp nag sa doomi bopp yi nga forme leen jàngal leen diine yar leen sa yarinu bopp ba pare loolu la mënta ñàkk ñu def ko ci ñoom ñu téyal la ko moo gën ab jàmbur boo xam ne bokk leen ay pas-pas bokk leen ay gëm-gëm ñëw yoral la ko bu boobaa mën nga caa gis yu la naqare te doo ko mën a saafara kon nañu waajal ndaw ñi ci xeeti xam-xam yëpp li loolu nag li ko waral mooy Serigne Touba da cee jouer ay yu am solo moom ci boppam dafa jàng Sëriñ Tuubaa daa jàng njàng mu wér a moo xam ne du ay baati nag dara dafa jaar ci daara ji jàng ni ñëpp di jàng baraw ci lef yi ñëpp doon jàng mokkal alquran am xam-xami diine yi mën a jàngale jàngale ab diir bañ xam ne Sëriñ Tuubaa moom dafa mën a jàng te loolu am na nit yàlla yoo xam ne àgg nañ ci liggéey ci tasawuf liggéey yu rëy ba seeni jeexit mujj di des ci biir tasawuf te nekkuñu woon ñu mën a jàng Aliyu Xawaas ci ci tasawuf ñu bari xam nañ ko ci rijaal yi gën a mag la ci yoonu yàlla waaye teewul ñàkk jàng gi ñàkk jàng xawoon na ko pénaliser ci ak wet ba Ash'arani ab taalibeem la li ëpp ci liñ liñ liñ tënk ci ci fikra eh, Aliyu Xawaas Ash'arani moo ko tënk soo xoolee Cheikh eh, eh, Abdul Aziz ad-Dabbaghi nga xam ne Maroc la nekkoon wala yu bu bu am fatfa la woon ku bari woon ay mukashafaat moom jëngut waaye bañ laata ñoo mën a jariñoo am mbiram ibnu mubarak nga xam ne ab taalibeem moo tënk ay fikraam nga xam ne idéologie eh, eh, Cheikh Abdou Aziz Dabakh pour nga jariñu ca faaw nga jaar ci ibnu mubarak ibnu mubarak Serigne Touba nag loolu dalu ko maam Thierno mënoon naa nekk avocat am ci lu bari bari waaye Serigne Touba ci boppam avocat boppam la ndax daa jàng lan lim bëgg li ko ñor lépp mu tënkal ko boppam bindal ko boppam ba nga xam ne kenn du wax ne lii la bëggoon wax waaye lim bëgg wax moom da ko waxal boppam loolu rek ci ay ay tawfiix la yoo xam ne yi yi wane ne xam-xam lu ñor Serigne Touba la tawfiix la joo xam ne itam yàlla defal na ko ndax am na ñu ko xañ ci toolu yàlla bi te teewul ñu liggéey ci liggéeyu réer yi teewul dafa jàngal ay cadre maam Thierno doy na ci sëkk doy na ci sëkk rek dafa génne ay cadre dafa génne ay cadre maam Thierno rek dafa génne ay cadre e, formé na ay mbooloo yu bare bari maa ngi ko doon junju Serigne Modou ne bokk na ci dénkaane yi nga xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu da koo dénkoon maam Thierno bi muy dem ci géej gi dafa tànnoon ay ndaw yu mokkal alquran yoo xam ne Serigne Touba daa bëggoon ci ñoom bala moo dellu ñu am xam-xam am na ci ñu jot a mokkal ci kanamam am na ñoo xam ne dañoo ñëw jébbalu ci Serigne Touba ëndaale mokkalu alquran bokk na ci dénkaane yooyee Serigne Touba radiyallahu anhu dafa wax maam Thierno ne ko ku ñu wax Mor Fallou Sey sëñ Mor Sey mooy Lamp Njambur ak sëñ Hamsatu Jaxate ak sëñ ma Banj Xuja Balla ak. Euh, Euh, Cheikh Muxtar Bintaloo ak ñu bari da leen wax ne leen ne leen yabal ñu dem ci Serigne Touba leen Serigne Mor Yacine xalamu ca doomam ba ndax suñu borom moo ko barkeel te booba taalibi Serigne Touba la waaye Serigne Touba moo wax ne euh, suñu borom xamal na ko ne barakatul Qur'aan yi ci ay loxoom la ko fekk bi Serigne Touba di jot xutbaaniyatul kubra barakatul Qur'aan ci loxoy Serigne Touba leen la ko fekk loolu moo tax Serigne Touba bi muy dem ci géej gi ay kaamilam lu yóbbaale bal ci la daa jànge ba mu dellusee loolu moo tax mu wax maam Thierno leen kon nañ dem Tabrik ñu dem sëñ tum leen tabrikal leen seen alxuraan ñu dellu siwaat ci yow nga defal ma ci ñoom xam-xam ba ba may dellu si naa fekk li war a nekk ci ñoom lépp mu nekk ci ñoom moo tax bii nga xamee ne maam Cheikh Ibrahima Faati Sëriñ Tuubaa dellu si ne ñooñu ñépp ay kàngam lañ la yoo xam ne kenn ku ci ne géej nga ci xam-xam dafa am benn bis Cheikh Ibrahima Diop al yi gane si maam Thierno ci daara ji bi mu ñëwee daa di wax maam Thierno ne ko ndax gone yi mën nga ma cee jox kenn ma jamaaleeg moom li wax Musaa Ja la mu ne ko seetal doom doomi sëñ sëtub sëñ Mor Abdou Sey boobu muy muy muy muy sëñ Mor mu ne ko seetal seet ko ba xam bi mu ñëwee sëñ Ibrahima Diop al-Mashari daan ne yaa aarifan waaris al-irfani bil qidami sëñ Mor Fallo ne ko wa faaiqan jilahu bil ilmi wal xikami maam Thierno la jublu maam Thierno Cheikh Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari daan yaa aarifan yéem naa ko xam yàlla. koo xam ne doon na ci xam-xam loo xam ne moo ci jiitu ñëpp mu jubli ci maam Thierno bi mu waxee loolu ma noppi dong nga maam Thierno bi ne ko wa faaiqan jiloo te moo ne kat maasam moo leen raw ci xam-xam ak xikam kee dafa mel ne batin indi ndax mooy irfan dafa wax ne maam Thierno aarif la boo xam ne ci xam-xamu moo ci raw ñëpp dongam bii di jàng nga xam ne moom jamono yooyu tollagul ci jàng maarifa ak yooyu waaye ci jàng xam-xamam diine la tàmbali mu xam moom ne ko moo ne fil ilmi wal xikam moo ne ñim maase di day xam-xamu sharia bi moo leen ci raw moo leen ëpp xikma itam mu delluwaat ne ko anta allazi lam tazal fi dahri da sharafin Cheikh Ibrahima Diom Bachari ne maam Thierno mi ma gis de ci jamono yow laa fi gis koo xam ne gisuma ku la gën a tedd sëñ Mor Fallou ne ko wa ishtihaarin haka nuuran ala alami moo ne man it day gisuma ku ko gën a siiw ci jamono jii daa mel ne ab alam daa mel ne ab poto buñ takk ca kaw taal ca ab làmp ñëpp di ko seen Seydou Ibrahima Diop Machar daan ne Ibrahimul Bahru man qad saa su'daduhu Cheikh Mor Fallo ne ko fil alamina sirajul urbi wal ajami mu ne Ibrahima mi may wax de ak géej la goo xam ne ni mu doone sang ñëpp la ñëpp fépp la àgg siiw na fépp. sëñ sëñ Mor Fallo ne ko waxuma la fépp waaye mbindeef yépp mën naa doon ci ñoom ab làmp ña cay arab ak ña ca nit ñu ñuul kon loolu da daal di xam ne kon do loolu kon xam-xam lu cosaanu la ci yoon wi ndax ñu Serigne Touba dénkaane woon jox leen maam Thierno ngir bëgg ñu def ci ñoom xam-xam moom Serigne Touba radiyallahu anhu la moo si fekk ñu def ci ñoom xam-xam ñoom ñëpp mujj nañ nekk ay géej nekk ay làmp nekk ay avocat ci yoon wi ba kenn ku ne fa nga nekkoon représenté fi Serigne Touba féete nga fa ci Serigne Touba foo xam ne la la ko tax a may. la la ko tax man mooy xam-xam bu rafet boo xam ne yar nañ la def ko ci yow ak ak jaam yàlla akuk jub ak melokaan yi nga xam ne mooy makaarimul axlaaq kon nag loolu moo tax kon ñu war a xam ne kon fondement yi njëkk ci yoon wi mooy ndaw ñi nañ leen jàngal yar leen buñ bëggee ndono yi fi mag ñi bàyyi ñu gën ko mën a sàmm loolu mooy li Serigne Touba wax rek walazim wa taallum al ilma maa talazum al amal fi ma suria al ilmu wal amalu jawharani li xayri daarini yajlubani wa man nahakum an at taallumi fa nahyuhu ila ad-dalal yantami Sëriñ Tuubaa nee na digal naa leen ngeen taxoo jàng yéen ndaw ñi ànd kook jëfe li ngeen jàng ànd kook am ay teggin ndax kat xam-xam ak jëfe li nga xam àddina bii li ci am solo li koy maye gisuma ci lu ci gën xam-xam ak jëfe àlaxira bee la ci am solo la koy maye gisuma ci lu gën a am solo xam-xam ak jëfe ko kon nag loolu nañ ko tënk ci tomb xam-xam ñu xam ne xam-xam li yitteel yoon bi la kon nag lan mooy biddaa mu muzayyana ci loolu kon képp kuy woote ak loo mën a woote suñ ko nattee te dëppoowut ak misaanu sharia dëppoowut ak njàngaleem Serigne Touba dëppoowut ak ni maam Thierno doon yare dëppoowut ak ñi ñi Serigne Touba yar maam Thierno génn leen nañ meloon nga xam ne kon loolu kat loo sosal sa bopp la wax dëgg yàlla su ko defee ñu xam ne kon loola it dañ caa war a deltu ginnaaw baa bu bu munta ñàkk ñu fexe ba nuróole koog loolee nga xam ne moom la ñu fi mag ñi bàyyeel waaye kon ak réer du cosaan ci yoon wi ak du cosaan ci yoon wi kon te ak réer kenn du woote jëme ca ndax amul njariñ woote jëme ci ak leer moo gën woote jëme ci ak lëndëm kon nag woote ci ak réer bid'a la ci yoon wi te it amulu njariñ yoon wi beneen bi ci des mooy al ibada jaam yàlla ci cosaan yoon wi la bokk Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa mandargale boppam al abdul qadim al abdu al abdu koo xam ne jaamukatub yàlla la liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te loolu waxu ko rek da koo def ndax dafa jaam yàlla fu ne dafa yàlla fu ne jaamu na ko ci barab yi wax nañ ne sax bi mu nekkee ci suufu su Mauritanie soosu léeg-léeg day dox ba mu jàgg mu àgg ci suuf su neex soo xam ne dafa rafet tàlli sëriñ bi daat fay xemmee ma jaam yàlla daat fay julli ñaar rakkay naafila bu dee waxtu wu dagata naafila moo tax dañoo wax ne suuf suufi suufi désert yi Mauritanie yépp daanaka fu ci bare bari Sëriñ Tuubaa julli na fa ndax fu ci ne xemmeem na fa naafila ngir rafetaayu suuf sa ak tàlli dafay gis naa dara yëllu fa lu du jaamu fa yàlla loolu te boo xoolee barab yi ngay dem ci ci ci réew mi ñu naan la fii Serigne Touba julli woon na fi daanaka moo ëpp fi ñu la doon wax naan la fii que néeg bi lañ dalaloon Serigne Touba mu fi doon xewlu daanaka loolu du bëri du bëri loo koy gis waaye fii Serigne Touba dafay julli woon wala fii la taalife téere sàngam yooyu rek ngay gis mu am ay jeexital murid di topp ko def fa ay jàkka wala ñafe ko ay ay ay tabax wala ay ay ay ay mandarga yoo xam ne dañ fay fàttaliku Serigne Touba. kon loolu day wane ne kon jaamu yàlla jox na ko yitte bu baax a baax waaye jox gi ko jox yitte mënees na cee jànge ci ñim sàkk am na way wu mu sàkk di wax naan ku ku ku ku man ku man euh, na nga def daan ne daan ne ku sàkk mbër mu mel ne Ibra Faty ak ku mel ne diw ku mel na diw loolu loolu araamul ku man na ko def te ñooñu dañ leen fàggu ci wàllu diina ba ñoom rek dañoo doy sëkk dañoo doy sëkk dañoo doy sëkk mu tabax leen ñuy ay ubbaat xaashi'ina qaadi'in ijtamaat fihim ijtamaat fihim maratibu alxushu' as-salasa ñoom ñi Sëriñ Tuubaa yar ñépp mandargay ragal yàlla yi yiy daje ci góor yàlla yi dajale ci ñoom dañoo wax ne mandargay ragal yàlla yi alxushu' martabatul xushu' lu am solo la alxudu' alxushu' wal xudu' martaba bu am solo la ci nit yàlla te ñetti étape la dañoo wax ne xusuu xawf wa inkisaar wa idlal mokk ci wàllu yàlla booy dooro tàbbi ci yoonu yàlla dangay am li wax wax xusuu xawf maanaam fi ne tiit ndax dëgëragoo foo tollu dangay tiit ndax yow sa bakkan dalagut ci jaam yàlla léeg-léegi nga jàdd léeg-léeg sam xel fàtte bu ko defee da ngay da tiit moo tax ñiy njëkk a ñiy soobu ñiy ñiy njëkk a sóobu ci yoonu yàlla dañuy takkoo ak tiit léegi-léegi itam dañuy dañuy rus rusuk batin inkisaar rusuk batin inkisaar mooy boo gisee ku la gën fuuf ni nga yégee ci sa domir na yow mii da xeebu loolu mooy inkisaar ak idlal su ko defee loolu mooy waral nga wàcce sa bopp ci sa biir xol loolu nag al mubtadiina yi mooy al muridiina yi ñuy door a ñoo koy amee moo tax sëriñ boo gisee ñi ñi yoon wi di yar <coughs> buñ gisee nit ku baax dañ koy bëgg dañ koy nangoo liggéeyal dañuy nangoo wàcc seen daraja ngir yàlla waaye dañ koy nangoo wekk dañ koy nangoo jox cër loolu dañoo toll ci martabatu xusun wa xawf wa inkisaar wa idlaal loolu mooy ñuy door tàmbali ñaareelu étape bi mooy xusun ta'zim wa haybatin wa ijlaal loolu lil muridina salikin étape bu ragal yàlla bi ak toroxlu gi ak mokk gi mooy ki toll ci màggal màggal maanaam dañuy màggal yàlla ci seen xol di màggalaale ci yàlla yi maanaam ku am cër ci yàlla ku ne bu la gisee dañ lay jox sa warma xëy ba maanaam dañuy am melekaanu maanaam ak wegel ak wegel ak wegel dañ koy am ci képp ku baax waaye dañuy jox itam ci seen xol cër bi ñuy wax ijlal ijlal mooy teg kenn ku ne fa ko yàlla teg ci martaba foofu dañ ko fay teg moo tax ñooñu mooy murid yi nga xam ne as-sa'ira ñuy dox ci yoon yàlla murid yi dox ci yoon yàlla daanaka dañuy xaw a jóge ci état bu suufee commencé mos dara te àgg guñ fañ jëm bu ñu séenee ku leen ku leen ku leen sut ci yoon yàlla wi moo tax dañ koy jox war ma dañ ko war a jox ci seen baatin dañ koy jox weggeel gañ ko war a jox waaye dañ koy jox fonkeel gañ ko war a fonk étape bu mujj mooy xusuu farax wa surur wa iqbal loolu nag mooy ñi nga xam ne xas nañu àgg ci yàlla ñooñu dañuy am ragalu ragalu yàlla ak contentement la ñuy àndal loolu moo tax boo fekkee boo ci fekkee kenn ci ñoom bu jiite julli ñi topp seen ginaaw dañuy bëgg dañuy bëgg dee ndax ñoom ndax moom toogaayu taaya bi day neex ci moom du bëgg sëlmal te yow da nga yàkkamti sëlmal su fekkente ne maanaam daa yor dogu alxuraan di ko jàng du bëgg a bàyyi moo tax boo amee ci aajo ci moom bëgg mu mu teg téere bi wax ak yaay sonn yaay mujj sonn ndax moom du sonn ndax contentement mbégte yi muy am mooy tax léegi-léegi nga dëkk ceeg mag muy jaamu yàlla fanaanee naafila fanaanee dëkki alxuraan fanaanee xiif fanaanee sonn nga di ko yërëm fekk moom yërëmul boppam ndax mu ngi nekk fii xaalatal farax kooku mooy ñaag ci yàlla loolu moo lay xamal ne ñoom àgg nañ ba seen xol ak ci xadara suñ borom loolu moo tax maam Thierno dafa eggoon ci xaalatu xusuwa farax wa surur wa iqbal moo tax boo ma mësaa ñëw ne ko diw faatu na alhamdulilah rek lay wax soo ne ko diw gënee na àddina mu ne diw moo fi indi ñaari sàq juróom yee wala ñaari sàq fukk yee mu ne alhamdulilah diw moo sàcc naa nga mu alhamdulilah nga xam ne kon am gi ak ñàkk geeg musiba yeeg yu neex yeeg bànneex yeeg yépp maanaam wétli loolu daa neex ci moom ba du yëgate lu neex baa mu yëgate lu naqari mbër yi toll noonu nag sëriñ Touba fàggu na ci ñu bare bare bare bari ba nga xam ne kon mboolem étape yooyu yépp Serigne Touba daf cee fàggu ay kàngam yoo xam ne mënoo wax yoonu murid mukk te doo tudd jaam yàlla am na ci ñoom ñoo xam ne Serigne Touba da leen a defar ba am na ci koo xam ne ñaari rakka lay naafila te alxuraan lay tari muy si ñaaw Abdourahmane Lo am na ci koo xam ne téeméeri rakka lay naafila guddi gu jot muy sëñ daarul xasan Ndiaye am na ci koo xam ne àgg na ci ñeme xiif ak tëmburanke ak sonn ci wàllu yàlla ak dundal xam-xam ak daj lu na ci yoonu yàlla ak ci taxasuf toll lu toll ci benn kol-kolu cere lay lay lay lay lay am ci bis bi diiru ak dundam te dundal ma juróom-ñett fukki at muy sëriñ Mbàkke bu sa radiyallahu anhu waaye am na ci ñoom koo xam ne ci sëgg ci alquran di ko bind te du siggi mukk nga xam ne juróom-ñetti fan daana ko bind kaamil muy Serigne Touba leen Serigne Mor daana bind diirub juróom-ñetti fan juróom-ñetti fan daana ko bind kaamil te loolu ba nëgë ni maanaam déggaatuguma ku ñu wax ne dana ko def ci yoonu murid te loolu doon naa ci werante doon ci werante sax xaw mu xaw maa jaaxal ma laaj ku ñu wax Serigne Moustapha Sill moom ca ca mag la xëy na fekk na fi ay doom yi Serigne mu ne ma loolu day li koy wéral mooy doomam ji ñuy wax Serigne Omar Fati Khari euh, toog naa euh, maanaam. mu am am tudd moo xam ne ñeenti fan a ci des ñeenti fan mu yaxal ci ab xaaj jaay ko diw jënd ci am xor tudd ca doomam ju jigéen ñu tudd diw kon kon loolu loolu moom lu mën a kon daan na ma loolu moom du dara ci ñoom daan na ma koo xam ne bind na ñeenti ñe maanaam ñeenti fan mu bind ci xaajub kaamil kon bu ñu nee bàyyam doon na bind juróom-ñetti fan ab kaamil loolu luñu man te mu ne ma mu ma loolu fekk mu ne ma fekk naa ko ñu wax sëñ sa yar si la it daaru naayim nee na sëñ sayel si la fekk naa ko ci aw xew doomi sëñ Cumbuleen la mu ne ma moom maas fukki isib ak juróom ci sama karam ma ne ko loolu da nga kon loolu loolu da ngay gis ne kon yooyu yëpp li tax ñu man ko du dara lu may laggi guñ laggi ci ñeme coonay jaamu yàlla waaye loolu fi ne ku ku yëgutu jaamu yàlla yàggoo teewul alxuraan yàggoo jàng yàggoo julli guddi yàggoo sonal sa cër ci toogaay doo ko man kon Serigne Touba mboolem ñi ñu la wax ne dañoo génne ci ci moom kenn kuñ la ci wax ku yaafus amu ci kon nag yaafus bu ñu ko bëggee def muy muy muy muy muy muy ab fondement ci muy ab ab xaayira ci yoon wi kon nañu xam ne lay cosaan ci yoon wi mooy jaamu yàlla ak tabax ay nit jaam ay nit yoo xam ne ay nit yàlla kon nag mën nañoo wax ne kon bidaa muzayyana mooy mooy alkasalu fi taat ci yoon wi kon tayel mooy mooy lu ñu sos ci yoon wi te ci woon waaye li bokk mooy sawar ci jaamu yàlla a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na buñ nelaw buñ ñemee nelaw buñ ñemee nelaw loolu ginnaaw Serigne Touba la waaye njëriñ kenn ku fa sa xel xeloon xalaatoon maanaam nelaw guddi amu fa woon lu tax ñee ngay jàng ñee ngay bind ñee ngay liggéey ñee ngay jaamu yàlla ñee nga ci ay dog kon nag cosaanu yoon wi la cay cosaan mooy jaamu yàlla waaye woote jëme ci ak ñàkk jaamu yàlla du cosaan ci yoon wi woote jëme ci ñàkk jaamu yàlla loolu du cosaan ci yoon wi te lu dul cosaan ci yoon wi maanaam jërta yaatal jërta guddal bu tomb tomb bi nga xam ne moo ci tegee muy kasbul xalaal liggéey liggéey ci cosaan yoon wi la bokk te alxuraan da ci soññee famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi fa ida faraxta fansab wa ida qudiyati salaat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah yooyu yëpp day junj liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na faridatu ala kulli muslim farata la ci bépp jullit mu xam ne daa war a liggéey ba am lu ko lew liggéey ba am lu la lew loolu daa bokk ci yoonu murid principe yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa tabaxe yoon wi Sëriñ Tuubaa nee na fa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahmi bépp jullit bépp taalibe bépp murid jàppal ne danga war a wut lu la lew loo moomal sa bopp loolu moo tax maam Thierno ak Cheikh Ibrahima Faati bi Sëriñ Tuubaa jógee Mbàkke Bari dem ci tukki bi maam ak àggalewu fa nawet ba ay xat-xat am tubaab yi ñëw taal kër gi maam Thierno jóge ci foofa ànd ak bagage yeeg taalibe yeeg yépp ñu ñëw dellu si waat Mbakke muy waxtu woo xam ne nawet rëcc na amaati tool weesu na daj na fa loo xam ne ci coone ci digganteem ak yoonu murit ak njabootu Serigne Touba gi te fekk na ba Serigne Touba di ta tàggatoo moom dafa bokk ci baat yi mu ko wax rikk ceeru na nga am jom rikk ceeru na nga am ngor te ngor. maanaam ba ngor jeex mooy bañ a des ginnaaw bañ a des ginnaaw loolu mooy ngor waaw waaw maanaam jom jom ba jom ba jom jom ba jom jeex mooy bañ a des ginnaaw ngor ba ngor jeex nag mooy bañ a def lu ñaaw bañ def lu ñaaw jom ba jom jeex mooy bañ a des ginnaaw ngor ba ngor jeex nag mooy bañ a def lu ñaaw te ñaari baat yooyu Serigne Touba dénkoon na ko moo tax bi mu ñëwee nawet boobu ginnaaw dénkoon nañ ko ngor ak jom faawu dana muñ yu bare bari xat-xat yu bare bari dund nañ ko ci wàllu tumuranke waaye ca déwén sa wax nañ ne bay mam njëkk bay mboolem tund woowa ku sàkku kuy sàkku ndimbal ci moom nga ñëw kuy sàkku kon loolu ci ngay xamee ne kon yoon wi bokk na ci yi lay may yi lay sa sañ-sañu bopp mooy nga fag faggulu lew loo mën a loo mën a couverture sa bopp maam kon bu fagguwutoon ak yebeel dana dugg te itam danañ danañ ko danañ ko sañal ci luñ ko war a sañal te boobaa daañu ko mënal te moom bëggul kenn koy sañal ku du yàlla yontu bi ak Sëriñ Tuubaa loolu moo tax na kon ñu xam ne kon liggéey nañ ko delloo siwaat ci yoon wi mu bokk ci yi nga xam ne ay mabadi assasiye la ci yoon wi lu fondamental la loo xam ne kenn du ko foye kenn du ko kenn di ko woyafal kenn du ko kenn du ko ñàkk fonk liggéey lu am solo la Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu soo xoolee ñi ko daroon maam si anta kenn nga xam ne ne liggéeykat la woon ñuy wax albis na sax jaay jënd ah di dugalante di génnale bokk na ci ñi nga xam ne yi gënoon a raar ci Sénégal ak ci Afrique bokk na ci ñi ko njëkk a indil yoonu murid te loolu la ko mayoon mooy ci anamuk liggéey rek la ko mënee woon dugganteeg àddina bi lu baax lu nekk mu yéene ko yoon wi lu baax lu nekk mu yéene ko Serigne Touba lu baax lu nekk mu yéene ko magam ja ak Cheikh Ibrahima Faty loolu moo tax ak Cheikh Ahmadou kenn mun koo jàngat ci yoonu murid te doonul ne kàngami liggéey la ci yoonu murid munoo munoo jàngat say say ah, Cheikh Ahmadou Ndoumbé ci yoonu murid lu dul ne ni mu jaamu jaamukatub yàlla nekk boroom xam-xam waaye lim gën a fese mooy liggéey ndax fexewoon na ba bi fi sëriñ bi nekkee daana participer ci dund kër gi daa ko joxe bi fi maam Thierno nekk lépp lu mu liggéey maam Thierno la ko jox ba ni sa sëriñ Touba dellu suwaatee mu àndaat ak moom di liggéey ak moom ba ci njaareem ja ba ci ni fi sëriñ bi jógee mu soutenir a ah, Cheikh Mouhamadou Moustapha lépp lu mu am ah, a ko doon jox ngir dëgale yoon wi ci di liggéey di joxe kon liggéey lu am solo la asayqu sa Dieng ci kàngami liggéey yi la bokk asayqu Ali Touré ci kàngami liggéey yi la bokk Cheikh Ibrahima faal moom kenn ku ne xam na ne sembulem bi mu gën a siiwee ci yoonu murid mooy liggéey joxe kon nag yooyu nañ bàyyi xel ne ñun yoon wi dañoo war a fexe ba am suñu alal yu lew ixtiyaatan maanaam def ko prévention pour bu sëriñ bi laajee ñu joxe bu Daarul Muxti soxlaa waa Daarul Muxti def ca lañ ca war a def tem gaaw bu Touba soxlaa taalibe ya aju def ca lañ ca war a def tam gaaw bépp bunt kër ci kër Serigne tubaa ci yoonu murit nañ fonkal seeni njaboot fonkal seeni donga ñu fonk liggéey te xam ne liggéey ci éléments yi Serigne Touba tabaxe yoonu murit te ñu ràññiku ci ci njëlbeen fii ñu toll itam bokk na ci lu luñ sute ñu baree bari lu ñu ko may mooy fonk gi ñu fonk liggéey am loola lew loo xam ne saa yu ñu wooyee ci yàlla saa yu ñu wootee ci yàlla nga am loo joxe waaye ku liggéeyul nag bu ñu wootee ci yàlla doo am loo joxe kon nag liggéey ci fondement yi nga xam ne yu associé la ci la bokk kon bidaa ci yoon wi mooy ndaw ñu ñëw bëgg doon ay nit ñuy consommer barke bi yoon wi te nangu ñoo liggéey loolu loolu kon bokkut ak suñ maam ya ñun suñ maam ya maami maami sëriñ Aliou Sylla mii mu ma Madiba musta am dara ci boppam lu mu am jox na ko Serigne Touba bi mu noppee gis Serigne Touba lu mu am jox na ko Cheikh Mouhamadou mu musta yilif dara musta yilif dara kon ñun suñu maam yi dañ doon liggéey di joxe waaye ñun liggéeyuñ joxewuñ ba ba noppi bëgg a toog di consommer kon ñun kon ñun yëf yi yokkuñ ko waaye dañ koo nar wàññi nañ fexe ba fi suñu maam yi nekkoon ñu nekk fa muy taalibey muridi dafa bokk ci liñ rawee ñépp muy dañ daa nangoo liggéey te buñ liggéeyee ba am dañuy nangoo joxe ci yoon yàlla kon tomb bi nga xam ne moo ci topp muy alxidma mu bokk ci fondement yoon wi alxidma mooy liggéey sa alal ju la lew mooy mooy kasbul xalaal alxidma mooy joxe sa alal ju lew ci yoonu yàlla xidma mën ngaa joxe sa bakkan mën ngaa joxe sa xam-xam mën ngaa joxe sa alal mën ngaa joxe sa jot loolu mooy xidma lépp loo xam ne yaa ko moom rek mu lew la nga mën koo jëfandikoo nga delloowaat ko ci yoonu yàlla wute ko ngërëmul yàlla loolu mooy xidma loolu nag lu yàgg la ci lislaam du cosaan rek ci yoonu murid waaye dafa bokk ci cosaani lislaam yi dañoo wax na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu wax ne jamono la woon joo xam ne dafa xawoon a naqari ba noppi di jamono joo xam ne dafa tàngoon li am bariwut mu metti yonent bi sallallahu alayhi xaw a amuk tiitaanga ci xara bi buñ ca duggee ndax danañ ci mën a génn wala du ci génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax ne man jahaza jaysal usra falahul janna képp koo xam nga fexe nga ba suñu xare bii ñu jëm nga dépensé ko bañ mën a dem man waroon laal ajjana yow waroon laal ajjana loolu mooy mbaa yàlla fi yoonu murid fi ne da dégg ñu di ko wax nit ñi jàpp seen bakkan wala ñu jàpp si jàpp seen gémmiñ mbaa yàlla loolu mooy mbaa yàlla wax nañ ne bi ñu waxee loolu naa Omar indi Seydina Aboubacar indi ku ne indi la nga am waaye matul kere sax yonent bi salaa alayhi xaw naa jaaxle ba dem ca jàkka ja di naafila di ñaan ngir bëgg am ndimbal ci xare bi Seydina Usmaan bi mu ñëwee daa di indi junni dinaar ay nettali yu bari na rek yu bare bari an Abdurrahman ibn Samra radiyallahu anha qaala jaa Usmaan ibn Affaan ila nabi sallallahu alayhi wasallam jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam bi alfi dinaarin fi sawbihi hiina jahaza nabi jaysal usra fa ja'ala yaqbaluha bi yadihi wa yaqul ma darabna Usmaan ma amila ba'da al-yawmi yuraddiduha miraran am na benn nettali boo xam ne Abdurrahman ibn Samra nee na bi saxaaba yi kenn ku ne joxee li nga am Seydina Usman daa ñëw indi junni dinaar nga xam ne mën nga ne rek daa nekk fan jamono yi mooy milliard daa indi ab milliard rek teg bi mu ñëwee yont bi téye ko nee na di ko di ko wëlbati noonu yor ko téye ko di ko xool di ko xool ngir kontaan teg ko ci kanamam ba mu jàgg yonent bi sallallahu alayhi daan ne Usman dey lu mu defati yàlla ginnaaw tey yàlla jàppati ko Ousmane moom mbaa yàlla nañ la yow boo fi jógee loolu neex ba mu def maa darra Ousmane maa amila ba'da al-yawm ginnaaw si tey jii daal lu mu defaat moom dutu ko lor bu Ousmane continué woon nit ñi julli muy bañ julli du ko lor buñ continué woon Ousmane nit ñi sàmm muy bañ sàmm Ousmane loolu Ousmane moom war loolu naa ko àjjana ba noppi tey loolu lu ko joxe loolu lu ko lu ko maye jël sa alal joxe ko ci te loolu sunna la mu ngi ci téere sunna yi kon loolu moo tax Serigne Touba ñi njëkk a moom te nangu luñ am ñu joxe ko te yàlla tax ñooñu dara ju ne mën nañ ko ca am mën nañ ko ca am dara ju ñu seen diggante seen borom mën nañ ko ca am loolu moo tax am na benn bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne man xafara bi'ra ruuma falahul janna fa xafara Usmaan am na benn bis tam ab teen boo xam ne dafa sakkoon te mënutoon na ñàkk ñu sekkat ci ko te ak tumburanke dafa amoon ci wàllu naan. Eh, kenn mënu ko dindi Seydina Seydina Muhammad na ku ku ku sekkar ci teenub Ruum Ruuma ba nit ñi mën a naan am jàmm danaa wala war loolu ajana Ousmane dam génne alalam def ci loolu moo tax kon Serigne Touba ni muy yare ak fonk gi mu fonk sunna dafa yar murid yi ba saa yu ñee dara jëm na ci liggéeyal yàlla ci saasi rek du yàgg jumaa jii nga gis jumaa ji ñu nekk nii ci yaatuwaay bi ci rafet ji ci xereñ bi ci ni mu mel am na ñoo xam ne bu ñu ko doon taxawal ay ati ati at dañ koy am waaye ci diir bu gàtt lañ ko taxawal te ñi ko taxawal sax yaakaaruma ne yëgal nañ ko seen yaram dañuy wax yëgal nañ ko seen yaram yëgal nañ ndax ay juróomi taalibe lay doon ay juróomi dërëmi taalibe yi ak fukki dërëmi taalibe yi ak junni yi ak i téeméer ak i ak i ak i i ak ak i dërëmi màggat yoo xam ne bàyyi nañoo liggéey sax far ay maire yoo xam ne bàyyi nañoo liggéey nga xam ne ñi ko joxe sax duñ ko yëgal seen yaram kenn ku ne day day day coppite dara ci li nga am rek ñu song ko mu daal di jeex loolu lu leen ko nal mooy dañoo dañ leen a tàggat ba ki yilif ñaar téeméer ak ki yilif milliard ak ki am benn juróom ci poosam ñoo tolloo ak xol ci joxe loolu la loolu yàlla defal loolu la yàlla defal nit Serigne Touba loolu nag moo tax kon eh, saa yoo wootee ay juróom da cay bari ay fukk bari ca ay téeméer bari ca ay ñaar téeméer bari ca waaye loola te te kéewul ne. loola la loola loola rek lañ mën a joxe dafa fekk ne ka joxe juróomi moom boo yëreb xolam rek aw juróom la am waaye ki joxe un million moom am na million kon nag tombub liggéey joxe ci yoonu yàlla la bokk kon nañ nañ gën a fonkaat projet yi yi yoon wi am ci di ko financer suñu bopp bañ a yaakaar ay ndimbal yu jóge fenn xataa yi munta ñàkk sax nga xam ne xëy na ay état ko war a def état ko war a def ay godron ay ay ay assainissement ak yeneen yeneen yi nga xam ne état ko amee yooyu ay cëram la war na ko def waaye yeneen yi nga xam ne yoon yi ñoo ko war a defal seen bopp naka jekk ñoo ko daa defal seen bopp yooyu nañ gën a insister ci gën cee yaraat ci taalibe yi ñu gën a ñu gën a ñemewaat joxe ci yoon yàlla gën a sacrifier waat li am ci taxawal liggéey Serigne Touba ci gën a sacrifier li ñu am ci liggéeyal taxawal liggéey maam Cheikh Ibrahim ndax moyens yi ak tawfiix yi mata na ko ci njabootu Serigne Touba bu baax a baax kon nag nañ xam ne loolu bokk na nit ñu nangoo joxe seen alal yàlla tax loolu ab ponk la ci yoonu Serigne Touba ba mu ko tabaxee kon foo fi gisee kuy nay naylu wala kuy décourager ay nit ci joxe ci yoon yàlla nga xam ne loolu luñ sos lu bees waaye suñu maam yi dey ñoom am na ci ñoo xam ne daawuñu yilif dara daawuñu am dara luñ mës a am jox dañ ko yàlla ak yonte bi te jaarale ko ci Serigne Touba wala ci maam Thierno Ibrahim bi ci des nag mooy tombub al mubayaatu am kilifa am kilifa lu am solo la daf ko fonk yaa ayyuha alladhina amanu atiu laha wa atiu rasula wa ulil amri minkum boroom xam-xam yi àgg nañ ci ne seen njiit yi leen jiite sax na ngeen leen jox wàccuwaay bi ngeen leen war a jox ñi nga xam ne sax dañoo dañoo jiite ay état ay état islamique nga xam ne sax du ziama ar-ruhiyya waaye as-sultana rek as-sultana rek la a sultana as-sultana al-mamlakiyya la ñooñu sax dañ leen war a jox wàccuwaay lu mel ne yi nga xam ne ay ruwaayam la ñooñu sax nit ñi dañoo war a inqiyaat ci seen i maslaha ndax ñoom maslaha yi ñu yor mooy almasalihul amma ñu défendre ko te tënku te bañal xàjjali ko rawatina ñi nga xam ne ay kilifteefu diine lañ yor di defar Sénégal gi ñoom kilifa moo leen jig ndax ñun bi ñu amee crise ci diine ji am ko ci économie am ko ci moral am ko ci fànn yépp kilifa diine moo la xasaa yi moom Serigne Touba radiyallahu anhu baa Bamba may xaadimur rasul ah maa yaram mu xarnu bi yaa ne nii la noonu bu ko suñ Musaa Ka waxe woon man maay namadalub man maay namadalub lislaam sëf leen ma jóor leen ma dinaa ko jaamu mooy namadal mooy li metti li kenn attanut lépp man nangu naa ko attan nangu naa ko yenu ngir sowee lislaam kon kilifteef amal nañu njariñ ndax ñun jàmm ji ñu am kilifa diine gu walanteeru dugg àll bi tumburanke ay at daj lu nekk ngir taxawal diine ngir soweñu ngir yàkkati suñu der ngir sàmm nit ku ñuul ba tey ji ñun dañoo amoon complexe su fi nit ku weex masaa ñëw ku xonq moo xam shérif la moo xam fu mu mën a bàyyi ko du jóge sax ci silsala gu gu jege sax ay arab ay ay ay ay ay nit yi xam-xam na doonam naar rek ñëw fi daal di yoru kaalaam di laaj addee di wër su ko kilifa yi gisee complexe complexe googu Sëriñ Tuubaa moo ko fi dindi ba nit ku ñuul amatul lu muy yëg ndax ku am maam Cerno na koo yëgati koo yëgati ku am Sëriñ Tuubaa koo yëgati kon ku mën a doonati bu ñëwatee fii dañuy jàpp ne ku ñu war a taxaw wala ku ñu war a dimbali la waaye soxlaatuñ ci ñoom di dignité soxlaatuñ ci ñoom xam-xam soxlaatuñ ci ñoom alal soxlaatuñ ci ñoom wéeru am nañ ay wéeru waaye ku fi mën a ñëw ku ne li ñuy soxla ci yow mooy war a nawlanteeg yow rek kafa ak yi nga xam ne yàlla def na ko ci diggante ay nit ñu baax ñu war a nawlante ñu jox la sa wàccuwaay baa ñu dimbali la ci li kon nag bu ñu yàlla defalee ñu am kilifteef gu rëy noonu kilifteef gu màgge noonu war nañ koo fonk bu baax rawatina liy xew ci jamono léegi nga xam ne am na ay tayaaraat yoo xam ne mi ngi jóge ci bitim réew di mabbu kilifteef ci Afrique di mabbu lislaam di mabbu tasawuf di mabbu njàngale mag ñu baax ñi te loolu tubaab yi ñoo ci jiitu ndax ci jamonoy Serigne Touba radiyallahu anhu ba nëgg ñuy tëral ay stratégie ngir wayafal ñi topp ci ginnaaw kilifa yi ñu woyafal leen ñu woyafal loo leen seeni kilifa ba tax na loolu def nañ ci ay liggéey yu bare bare bare bari teewul réussir woon sax waaye jamono ji ñu ngi koy bëgg a jaaral ci côté politique ba nar a réussir da gis ne tey jii kilifteef daa war a am ci lépp gis ne kilifteef du yem ca jàkk ja kilifteef du yem ca daar ja kilifteef daa war a làmb lépp tey jii bu coow amee ci réew mi ci kan la ñuy fal ak duñ ko fal kilifteef daa war a am ci diine kilifay diine yi tànn ka gën ci diine ji gën ci nit ñi su boobaa ñoom am nañu sañ-sañu digal taalibe yi ka war a jaar fa mu war a jaar ba ñépp am jàmm am nañ sañ-sañu digle fasaxatan ne diw lañ bëgg ñu ànd ak moom te bu boobaa ndax kilifteef gi ñu leen jox kilifteef gu ànd ak àddina ak alaxira la tey bu fekkente ne ñun euh, am na loolu maa ngi koy bàyyiloo xel bu baax a baax xam naa. niveau la bu kawee boo xam ne xaw na maa dépassé tuuti waaye yoonu murit mënuma leen a digal ndax suñu ma leen digal waaye nañ bàyyi xel ne ñun am kilifa gu ñuy digal moo ñu gën a jig ci kilifa gu nëtër nëtër moom baaxut ci yoon wi ndax dafay dafay tax yëf yi du balancer lu tax du balancer mooy fi ne bu fekkente ne téeméeri élément lañ am dama ko misaal rek téeméeri élément lañ am ci barab sëriñ bi diglewut juróom fukki dañuy sañ dañuy sañ a tànn fañ bëgg ñaar fukki juróom yi di xel yaar ñee toog loolu jiguñu lànk baa nangu rek ñoo si jig suñu lànkee ñoo xam ñi ñi ànd ak ñun bu sëñ bi joxe ndigal ñii lànk ah bu juróom fukki lànkee ñoo xam ne kon juróom fukki murid yu dëgg la fi des bu ñuy digle bu ñuy digle ñu digal juróom fukk murid yu dëggal yi ñu dëgg lu xam ne génn nañ suñuy suñuy suñuy topp itam su mbooloo mépp toppee ñoo xam ne la fi ci cosaan ba léegi moo fi ne waaye nag buñ laam-laamee ci mbooloo mi la nekkoon ci cosaan nekkatu fi ba ñu ñàkk a digle ko tare loolu day tax misaan yi bi yoon wi am maanaam duñ ko xam fu tollu te loolu di ko peese di ca baax kon ni ñuy digle ci ànd ci dara baa ñàkk ca ànd moo xam Daaru Muxti la moo xam feneen la nit ñi dañ leen a yilif nit ñi dañoo joxe seen bopp te ñoo rocc seenu làmmiñ te kilifa yi ñu doyloo doy nañ kon nag lu ñu leen digal loolu la ñu war a def ndax loolu mooy ñu moo ñu may doole jamonoy Sëriñ Fallu da daa digle ñu def. jamonoy Sëriñ Abdou Lahad da daa digle ñuy def loolu moo tax ñu daa wax ne murid yi ñooy fal ñooy fal kon ñun sag boobu ñu amoon <coughs> waruñoo dox ba ci mujjug jamono ñu bëgg ko xañ suñu bopp benn maslaxa jëru ci ñun nañ fexe ba delloosiwaat suñ doole ja ñu ñu delloosiwaat suñ bennoo ga delloosiwaat suñu suñu sagu kilifa yi amoon ci ñun ñu joxaat leen ko ndax loolu mooy suñ ndam yonent bi sallallahu alayhi nee na man baata man maata man maata wala mu bàyya maata mitatan jahiliya képp koo xam ne faatu nga te amoo kilifa yaa ko dee ci jahiliya am te nee na man maata wala sa loxo imaamun maata mitatan jahiliya koo xam ne faatu na te tënkuwut ci benn kuréel tënkuwut ci benn kuréel tënkuwut ci murid yi di déglu Cheikh Sidal Muxtaar tënkuwuñ ci borom daa doon mooti muy sëriñ Abbas Mbakke di ko déglu tënkuwuñ ci keneen. nañ xam ne képp ku ko def ak loo jàpp loo jàpp ne baax na baaxut yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax man maata walay saluhu imaam maata mitatan jahiliya ku dee te kilifa yaa ku dee ci jahiliya yam ku dee ci jahiliya wala yasi bila kooku kenn xamut fu mu jëm xanaa coobare yàlla wa fi xadiisi xusayfa almashhur fi lfitan fi axirihi xawlu nabi sallallahu alayhi wasallam talzamu jamaa jamaat almuslimin wa imaamahum fa qaala xusayfa fa in lam yakun lahum jamaatun wala imam qala sallallahu alayhi wasallam fa'tazil tilka alfiraq kullaha walaw an ta'udda bi asli sajaratin hatta yudrikaka almawt wa anta ala dhalik rawahu albukhari wa muslim yonent bi dafa mas a woo ko ñu ne ko xosayfa dénk naa la nga ànd ak mbooloom jullit ñi te bokk ci ñi am kilifa dénk naa la ànd ak mbooloom jullit ñi tey bokk ci ñu am kilifa mu ne ko waaw bu ma demee ba jamono joo xam ne mbooloom jullit mu ànd amatut kilifteef amatut ci mbooloo yi nag nu may def mu ne ko demal ba ca dàttub garab ba ca dàttub garab nga teg fa sa loxo jaayanteek moom def ko sa kilifa moo gën ci yow ngay fàtte amoo kilifa mbokk yi ñu fi nekk ñoo ñoo ëpp wala dàttu garab daaru mu waxtu gi fexal ba génn génn fi ku gën Sëriñ Abbas demal Touba nga fexe ba génne fa ku kën sëñ sëñ sëñ sëñ Sidi Muxtaar kon kilifteef kilifteef mun te ñàkk ndax kilifteef ñàkkuñ ñu ko doon ñàkkuñ ko mat li fi nekk mooy kon nañ delloo siwaat kilifteef te xam ne ci yoon wi la bokk képp koo xam ne yaa ngi sos nag luy indi ak tingiku wala luy indi ak ñàkk kilifa ci yoonu murid yaa ngi ciy sos loo xam ne bokkut ak lañ ko fondé woon loolu nañ ko bàyyi moo xam ak lu mën a doon ak loo mën a jàpp ba jàpp ne war ko mën a jàpp ba bàyyi am kilifa loolu na nga xam ne loola ay mag bu dee lu baax ay mag jàppoon nañ ko ba noppi jàpp mag ñi fi nekkoon bu doon loola maam Thierno mii du jar muy am kilifa ndax mat na lam doon diggante ma Serigne Touba te dafa jàpp ci Serigne Touba ba ba nam koy nopp noppee am kilifa mënoon a ñàkk am na mag ñu toppoon maam Thierno ñoo xam ne kon dañuy dañuy dañuy dañuy bañ a topp kilifa waaye teewul dañoo topp ci maam Thierno wàññi ko toppaat ci ay kon ni Serigne Touba tabaxee yoon wi bokk na ci nit ku ne da ngaa war a am kilifa diine ci biir yoon wi danga am war a ab ab sëriñ sëb sëriñ amub sëriñ sëriñam boobu amub sëriñ ba ca ki nekkal sëriñ Tuubaa wala ki fi nekkal borom Daaru Muxti loolu ci ni sëriñ Tuubaa tabaxee yoon wi la nañ ko jàngal ndaw ñi bu baax a baax bi ci des mooy al irada mooy pastéef pastéef mooy ñu jiital yàlla ci li ñuy def lépp te bañ a jiital intérêt bañ a jiital àddina ndax minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah Sëriñ Tuubaa nee na am na ñu ma topp ñoo xam ne addina leen tax a jóg am na ñoo xam ne alaaxira leen tax a jóg ñun nag nañ bokk ci ñi nga xam ne dañ koy topp ngir wax koo topp su ko defee mu mu warlu ñu suñu addina warlu ñu suñu alaaxira <laughs> eh, soo bëggee am kilifa nag wala nga bëgg am pastéef daa am lu la ci dimbali dafa am nitu yàlla ko wax ne wa anzil ash-shaykha fi a'la manazilihi waj'alhu qiblata tawjihin wa tanzihi waadim wujudaka la tashhad lahu atharan wa da'ahu yahdimu tawran wa yabnihi soo bëggee am passif xam nga nooy defar dangay jël sa kilifa nga teg ko ci wàccuwaay bi ko yàlla teg sa diggante yow nga def ko muy sa xibla ci defaru def ko sa muy sa xibla ci sell def ko muy sa xibla ci sa lépp su ko defee sag tawajut sag tawajut sag wujudiya yow ci sa bopp da ngay fexe effacer sa bopp taxawal ko ci sa kaw soo effacé sa bopp taxawal ko si sa kaw jëmm su ko neexee mab su ko neexee tabax bu boobaa ci la ci lay amee sañ-sañ bi mu war a am ci yow muy autorité bi bi bu mat bi te soo amee autorité bi mu war a am ci yow nga am ndimbalu yàlla ndax moom ci yàlla la jëm te da nga woyof bañ mën laa yóbbaale kon nag loolu mooy positif nañ fexe ba kon ni maam cerno ànd ak Serigne Touba diirum Mbacke Kajoor ba ci fan yu mujj Serigne Touba 1912 maam Thierno door a am ndigalul am yi fi boppam sañ ci dëkk boppam. nga xam ne daañ jëloon kilifteefu Serigne Touba radiyallahu anhu ci moom maanaam daq ak dam nga xam ne maam Thierno diirub li muy ànd ak Serigne Touba ba 1912 amut Serigne Touba am loolu kenn ku nekk war nga koo jéem a sa bopp ak sa diggante sa kilifa ba mën a féete sa kilifa fa nga ko war a féete loolu mooy tax sa kilifa am ndam nga am ndam loolu moo tax maam Thierno am na ndam ndax lu Serigne Touba mas a fagg wala mu mas koo woote wala mu mas koo xëcc jox na ca dooleem. jox na ca joxe na ca jomam joxe ca xam-xamam ba loola am ba lépp mat sëriñ Tuubaa dana koo sedd cër boppam bi mu ko séddee ñépp xam nañu sedd na ko naka noonu itam kenn ku ne sa sa sa kilifa kër ga nga bokk faaw nga nangoo fàtte sa bopp ngir sa kilifa ba sa kilifa am lam bëgg féetale la ca lam la war a féetale ci ab cëram ba nga am la nga war a am loolu mooy pasteef ci yoon wi loolu nañ ko gën a jëmbat bu baax te xam ne ci cosaan yi bokk ci yoon wi la bokk xaw a muy ñaar muy al adabul mardi tomb teggin xam nga teggin ci sunna ak ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli ak la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ak itam innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ak ulaika alladhina imtahana la qulubuhum li taqwa nga xam ne walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakaana xayran lahum loolu lépp ci xeeti teggin la sa kilifa bu ko jiitu ci dara mooy bul jiitu yàlla ak yonentam ab ab jullit du jéem a tànnal yàlla la muy def ba muy tànnal yonentam li muy def murid gi itam dañoo war a tënku ci kilifteef ñu ñuy tànnal ñu jël waaye waruñoo tànnal suñu bopp bu ñaareel ba mooy war ma jiñ leen war a jox ci teggin xataa ba ci wax ak ñoom daa war a am teggin ba ci des mooy waree su leen a woo ci ay tur yoo xam ne du tur yu leen gënal wala ñu leen di woo ci ñàkk ak ma euh, li yonent bi sallallahu alayhi walla wala li alquran di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day su fekkente ne am na ñoo xam ne dañ koo soxla te mu jàpp mënta génn su fekkoonte ne woo gi ñu koy woo ca kaw day mënoon nañoo muñ ba mu génn ci sagoom maanaam àggale ay yitteem jàng ay dog alxuraanam def ay lawraatam féex ci yem bëgg a féex door a génn ci sagoom ñu ñëw ziyaare ko moo gën fi ne tey boo ñëwoon ci kilifa teggin la nga fekk mu fatu xamoo day jàng ab dogam xamoo day wird xamoo daa sonn di dallu nga daal di bëgg ñëw rek kut ku kut daan ne dafa war a ubbi ma siyaare boo ubbiwul sax nga siyaare ko da ngay jàpp dañoo wàcc dañoo wàcc wàññi sa war ma wala dañ la funkut loolu teggin te loolu dañ ko doon jàngal saxaaba yi ak seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu kilifa tëjoo bu ko fëgg bul yëglu teggeen la ci taalibe mu toog ba keroog sëriñ bay ubbi ci coobareem mu ziyaare ko ci coobareem mu mu wax moom ci coobareem su ko defee loolu mooy teggin ci lislaam loolu du luñ sos du ak yaafus du ak not nit sunna la cosaan na ci lislaam ndax loolu lay saxaabatul kiram doon jëflante yonent bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan da leen wax su ngeen ko bàyyi woon ci dalam ba mu génn fekk leen fi ngeen nekk ngeen door a jëf leen teg moom ci dalde moo gën a nekk teggin te loolu lañ leen digal kon ñu digal kon nañ nañ sax ci ay teggin suñu digganteeg suñu kilifa waaye teggin la itam ci suñu digganteeg suñu morom ñu bëggante soppante yërëmante di jàppalante di dimbalante boole suñ bopp ba kenn ku ci ne sa alali morom moo sa alali bopp yem li ngay bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom foo dajeeg sa moromam taalibe ci biir réew mi ak ci bitim réew mi. ngeen jàppaloo dankaloo nekk fa di ay soldaari Serigne Touba ñu benn le suñu bopp fexe ba daayira yi nekk ci biti ci bitim réew nañ gën a benn la seen bopp kii nekk ci bopp kuréel yi ak kay nekk ci ginnaaw duñ leen xàmmee nañ fexe ba yitte ji war a am mooy liggéeyu Serigne bi am ndam àgg fa mu war a àgg ci àddina bi ñu soutenir liggéey bi ci suñu alal soutenir ko ci suñu xam-xam soutenir ko ci suñu suñu suñu doxalinu ak suñu jom ak suñu teggin bu boobaa nañ bëggante ci suñu bopp ba suñ dajale woon bëgg laa fal njiit jàppal ne diw sàngam moom lañ war a fal kooku jàpp ne diw sàngam lañ war a fal bu ñu ko defee kenn du xëccoo ak njiit ci biti ba ay daayira di tasaaroo wala muy indi ak xaajaloo ci ay kuréel loolu di jur ak néew doole di jur ak ko goo xam ne doonutoon ci sant yoon wi yaa xesnikal xasini washam lañ maa daa bokk ci li Serigne Touba ñaan muritam yi fu ñu nekk ñu dajaloo nekk benn aaru ba kenn du mën a yàq seen i pas-pas kenn du mën leen a ñaaj kenn du leen mën a ruur kenn du mën a yàq seen liggéey seen diggante ak Serigne Touba loolu ci liggéey bi nga xam ne Serigne Touba bëgg na ko ci ay taalibeem ci la bokk. loolu nag li ñu ko mën a may ñu séddante yi cër bëggante te yàlla tax ci rasoto tabog bi muy jaay sunu usra am na benn saxaabi bu nettali nee na dafa ñëwoon di fekke bi xare bi jeexee nee na ma indi guttu ndox di wër sama nijaay ci baynal jarxa wal qatla ci diggante ñi am ay blessures ak ñi faatu nee na ma ñëw jub ko fekk ku faatoo gutt ma yor ndox ba góor mu naan bala moo faatu bi ma ko joxee ndox mi mu gestu gis wala ree mu tëdd ci wetam mu joxañ ma ko ne ma demal jox ko ko ma dem di ko ko jox di ŋaa di ŋaal gimiñ gi far mu faatu fekk kooka fekk kooka am kum dendal muy bëgg naan am kum dendal mu ne ko demal jox ko kee ma dem di ko nee na muy jël ku ñaareel ki jëm ci ku ñetteel ke far fekk ko mu faatu mu wàññi ko waat ñëw ci ku ñaareel ki bëgg jox far mu faat mu wàññi ko waat ñëw ci nijaay ji fekk nijaay ji faat ñoom ñépp kenn ku ci ne wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim qasasa dañoo kenn ku ne sa góoxum ndox boobu nga danoon mujjee àlaxira yóbbaale ko sa moroom mbokkum jullit mii tëdd li nga bëggal sa bopp nga ko bëggal ba moom nga ko yéene loolu rek la murid yi war a góorgóorloo te ci loolu lañ nekkoon moo tax murid yi ñoo daa mayante ay soxna murid yi ñoo daa julente ay surga murid yi ñoo daa jëlante ay liggéey murid yi seen biir ñoo daa dimbalante ñoo daa demlante di bokk di sancandoo ci ay dëkk kenn ku ci ne daal borom daaru moxti dëkkam bii ñi fi daje ci di ay bokk ci cosaan ak ñu dut ay bokk ci cosaan lépp ñi ngi bokk ci daairatu nekk taalibe borom Daaru Muxti loolu mooy ak mbokk gu dëgër gu leen yeewee goo xam ne tey jii ca la ñuy dëgg ba di ci dencante ay soxna di ci tuddante ay doom di ci def lépp lu baax kon nag bokk na ci teggin liñ bëggal suñ bopp ñu bëggal ko suñ mbokki taalibe loolu ñu gën koo yaatal bu baax a baax bi nga xam ne mooy mujj mooy al infitah wa adamu ta'assub cosaan la ci yoon wi ñu uh, yaatu dënn di liggéey te yàlla tax te suñu liggéey ñu yaatal ko ba ñëpp xaj ci loolu mi ngi tàmbalee ci boo nekkee taalibe borom Darou Moukhty jàppal ne yaag taalibe borom saam yéen a yem ci borom Darou Moukhty yem ko ci borom saam jàppal ne yéen a ko yem ci maam Cheikh Anta ko ci Sëriñ Afiya ak mboolem ñu bokk borom Darou Moukhty koo ci gis rek war maal ko. jox ko la nga man fonk ko bu aajee liggéeyal nga liggéeyal ko wut ci moom ngërëmul yàlla loolu mooy infitaax loolu day tàmbale ci yoon wi génn ba ci biti yoon wi soo génnee ba ci biti yoon wi kilifa ak diine gu yàlla warmaal soo ko gisee jox ko war ma jox yàlla jox fonk ko soo mënee am ci moom loo liggéeyal yàlla ci moom nga liggéeyal ko ci moom loolu mooy li am solo yoon wi itam yi ñu war a lijjanti ci yoon wi ñu koy lijjanti ndax dañuy tabax daara tabax juma di liggéey ay financement yoo xam ne ci biir yoon wi la waaye dañuy gis ne kilifa yoon wi léegi-léegi ñu génn def ay liggéey yoo xam ne bokk ci yoon wi a Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yàlla nañ ko yàlla fayal génn na di def ab tukki ci tournée yooyu mu doon def bi mu nekkee xalif général de Mouride romb dëkk boo xam ne seen jumaa ji bañ ko tàmbalee kenn xamul kañ la mënut a àgg alaaj baari jàdd fa xool ko ba noppi woo kilifa dajale leen daal woolu Touba jox leen lañ war a financer jumaa ja yépp ba mu àgg romb na ci ab dëkk amuñu ndox mu xam ne ay jullit lañ ay nit lañ mu yónnee fe lu leen defal ab forage wala mu euh, xëcc fa ay robinet mu agsi fa yooyu nag mooy infitah wa adamu ta'assub te loolu sëriñ Touba da ko doon def doomi Serigne Touba yi di ko def borom Darou Moukhty di ko def am na at moo xam ne fii Sénégal dañoo amoon jafe-jafe dund sàqi borom Darou Moukhty lañu widd jox ko réew mi te ñëpp du ñu murit kon bu neexoon borom daara moo tax mu ne murit yi rek laa ko jox waaye dama ko jox ñeneen kon ni Serigne Touba di tabaxee am muritam mooy infitah ñoom nañ nangoo ubbiku ngir jariñ ñëpp Serigne Touba dafa wax ne wa agrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma masruu xidma projet bi Serigne Touba indi ci kaw suuf mooy liggéeyal yàlla ci bindeef yi loolu nag Serigne Touba da ca def di caa def wàllam borom daara moo ci def ca wàllam doomi Serigne Touba yëpp def ci seen wàll yoonu murid yi itam dañ ca am seen wàll nañ ko liggéey te yàlla tax ak xeñtu jeexiti Serigne Touba radiyallahu anhu lu waaye mën a defal ku baax ci biti yoon wi ak ci jullit ñi loolu nañ xam ne ci liggéey Serigne Touba la bokk ñu boole ko ci loolu itam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax loolu tax moo tax eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam da wax na masalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masal jasad wahid isa staka min udwun tadaa lahu sa'iru jasad bi sahri wal humma yonent bi sallallahu alayhi nee na jullit ñëpp dañoo war a nekk benn ba lu ci waaye metti sa morom nga yëg ni metti na la lu ci waay ne oh ñëpp taxawu ko Serigne Touba ba mu fi nekkee Mauritanie ak fu jege ci réew yi yëpp ku ci masaa wax dara ku ci am lu ne la oh ci Serigne Touba nga ñëw mu fajal la ko dafa am benn xissa boo xam ne ku ñu wax Cheikh na Seck Cheikh na Seck doomi Alhaji bi Seck la moom ko nee na ca Mauritanie la dafa am ku ko nettali benn naar mu ne ko ndax yow xam nga Cheikh Ahmad Bamba mu ne ko Cheikh Ahmad Bamba ndax am na ku nekk Sénégal ku ko xamut xam nga Cheikh na xaadir la mu ne ko ndax am na ku nekk Sénégal ku xamut Cheikh Ahmad Bamba mu ne ko xam naa ko bu baax sama waajur sax xaritu waa kër Cheikh Ahmad Bamba lañu woon mu ne ko dama lay nettali benn xissa bu yéeme boo xam ne sama maam ak ay moroomam ñoo ko defoon jamono yi Serigne Touba nekk njariñ nee na dañoo amoon jaaxle xiif ñu xalaat fu ñu war a jëm nee nañu xool boroom alal ju ñu tudd seen xel dem ci na bu ñu demee foofu mën naa am du leen jox ba mu jàgg am ku wax ne te ñoo dem senegal ci sëriñ Touba fa njaareem moom de loo ko tawat dana la ci dimbali ñu ñu dëppoo ci nañ dem Touba nañ dem njaareem bu ñaareelu xalaat bi mooy lan lañu war a yóbbaale Serigne Touba lu mu bëgg ñu xalaat xalaat xalaat ñu ne daal Serigne Touba daal bu ñu àggee na am ko toog fa bunt ba muy génne wala de loolu sax xalaataguñ ko woon loolu sax xalaataguñ ko woon dañoo ñëw ba agsi bi ñëwee toog di xaar ñu ne leen Sëriñ Tuubaa bunt sàngam lay génne ñu toog fa toog ba mu jàgg xaar bi yàgg naar bi daal di dem ba fu xaw a jegeeg bunt bi daal di yëkkati kàddoom jàng alquran lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun jàng aaya ji lim jubloo xamal Serigne Touba mooy nit yii de borom moo amul mbaax daa yëkkati mu gën a bëgg mu joxe ko te yàlla tax jàpp ne Serigne Touba moom xëy na bëgg na alaw la yooyu suñ ci saas rek Serigne ne pell bunt ba ngàbbu kamil ngàbbu kamil ñëw ne ko ko foox ne ko lii laa gën a bëgg ci kaw suuf mu tëgg téye ko téye ko ba mu jàgg mu ne ko wa insit a ah bu ñu ko dolli woon mu baax Serigne Touba nee dugg ci biir dina xëpp alal dina xëpp alal dina xëpp alal ba ba mu nee na lañ fa jëlee ci alal kenn xamu nuñ toll. bañ bañ bañ jógee foofa ba ñibbisi lañ doon jàmbat lépp ñu am ko kon ñu xam ne kon Serigne Touba foofee xoolu ci woon ñi ay taalibe lañ xoolu ci woon ñu sore lañ xoolu ci woon ñu jege lañ soo xoolee itam jamono Serigne Touba 1922 rek al mamlaka saoudia Arabie saoudite ak jaaxle amoon na fa booba sax royaume bi taxawagut ci jamono yooyu rek lañ ko doon xeex pour taxawal ko ñuy dàq sërif yi rey boroom xam-xam yi ñu ami jafe-jafe bi ñu amee jaaxle seen xel dafa nekk ci ñëw Serigne Touba dimbali leen bi ñëwee Ndiarème ci délégation boo xam ne al Omar al Kurdi ku ñu wax Omar al Kurdi Omar al Kurdi moo ko ak juróom-benn noddukat ak atekat baak nangam nangam ak ña fa gën a nekk ay ay ay ay ay ay noble daal ay ay postes yu baax nga xam ne ay responsable lañ ñoo jiite yoon wa jiital Omar al Kurdi ñu ñëw fekk Serigne Touba Ndiarème ci 1922 bi ñëwee. dañoo wax ne nuurul wilayati saati'ul burhaani yaxsa bihi mutanawwir al azhaani fanzur lahu mutajalliyan fii wajhi man jawaa jawaa jalaa jalaa sawaad al jahli fi suudaani fa narumu minka madal madaa imdaadana bi maraakim bi makaarima tunkil aduwwa saani waatuf ala ahli al madinati atfatan turdi nabiy al mustafa al adnaani xasida gu gudd la waaye dañoo ñëw siyaare Sëriñ Tuubaa ne ko yow nga xam ne sa gi jolli na ba ak si Tayba nga xam ne ku yàlla dimbali nga am xel ku yàlla dimbali nga am xel dana jariñu ci yow daal ne ko xool ñu sa bëti yërmande yi yow mi nga xam ne li nekkoon ci ak lëndëm ci soodaan ak ku réer yaa ko wuññi njàqar yépp yaa ko jeexal ñun de ñëw nañ jóge fu sori muy suufi Tayba di Makka bëgg nga xool ñu ci sa yërmande ñun ñépp jafe-jafe yi am ci diggante ku jege ak ku sori noon ba ñuy xeex di tasaare sërif ya di dàq boroom xam-xam ya coono ya fa am jeex ñu am jàmm daan ne ko ñeewantal waa Medina ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy sab sang nga mën a am ngërëmam ci loolu ñu ñi ñëpp dañoo sonn te ñoo fi ma Medina tey Sëriñ Tuubaa dalal leen jareem jox leen alal yu bari ñu yóbbuloo ko mu daal leen dalal seen xel ñu ñu ñu daal di dellu mu jox leen xasri goo xam ne euh, euh, yaakaar naa mi ngi ko tënki ci Muhammad Rasulullah waaye gën a dalal seen xel ci xamal leen ne leen foofu ngeen nekk jàmm rek moo fay am laa yantaxil madinatal munawwara a xamaha du baqa in sawara da leen jox alal ba pare seen conscience bi ñàkkoon ci diggante dëkk ba jàpp ne day tàkk Sëriñ Tuubaa xamal leen foofu moom booy boo seen xel dal ngeen yóbbuloo alal ji te dimbali ko ko foofu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fa tëdd jàmm rek a fay xew kon nag Sëriñ Tuubaa nekk lu fi woon murid yi dafa nekkaloon jullit ñëpp yaatu dënn di dimbali ñëpp maam Thierno nekkal fii jullit ñëpp di dimbali ñëpp doomi Serigne Touba yi ak sëti borom Darou Moukhty doomi borom Darou Moukhty ak ñi ngànk yoon wi loolu mooy cosaan li fi Serigne Touba bàyyi su ko defee loolu itam taalibe yi nañ ci royaat ñoo xam ne ñun li war a baax ci yoon wi yëpp ñoo ko war a baaxal li ci ay coono ñoo ko war a yanu lu ñu ci war a génne ci alal ñoo ko war a génne lu ci xam di def ñoo ko war a ci doole ak di jom ak jom ak ngor di def ñun ñoo ko war a def ci turu Serigne Touba nekk ay taalibam nekk ay muritam waaye lu tumburanke ci lislaam la ñoo ñu ñoo ko war a def ndax sëñ mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wasallam mooy jëwriñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii mooy cosaan yi nga xam ne moom lañ tabaxe yoonu murit ñu war koo jàpp te bañ koo bañ cee deltu ginnaaw kon nag xam naa ci tënk loolu laay jeexale bàyyi xel rek ne nañ wattandiku ci yu yu bees yi sosu woote yu bari yi nga xam ne dafa tasaaroo te tënkuwut ci sunna tënkuwut ci njàngaleem Serigne Touba te xëccewut jëme ci ak jubit ñu wàññi ko mbaa ñu régulariser ko nuroole ko ni Serigne Touba na woote ak ni borom Darou Moukhty doon woote. beneen bi ci mooy comparaison yi mafahim yu bees yi tàbbi ci yoon wi ay baat yu ñuy wax ay baat léegi euh, am na baat yu ñu faral a wax yu ñu faral a wax yoo xam ne li ci gën a metti mooy du jóge ci ku mel si Ahmadou Bakki waaye day jóge ci. am fàllu si moo xam ne moom day jëkk-jëkk dam daana wax dara léegi duñ duñ natt xam jooju waaye mën naa dem ba mu jàgg far sëñ Ahmadou Mbacké di ko wax fi ne am na baat bu ñuy wax boo xam ne ku ko wax ñu dal sa kaw kennal kennal sëñ Tuubaa fi ne ku ko wax ñu dal sa kaw kennal sëñ Tuubaa moom ci ci xeeti xeeti taalib yi la jóge woon moom la jóge woon ñu di ko wax waaye léegi àgg na ba ci kilifa dañ koy wax waaye ne baat boobu am na baat boo xam ne bu am bu bu bu peese maanaa bu kawe la muy xisa bi ñettali ne Sëriñ a radiyallahu anhu daa am benn bis mu toog mel ne ku jàpp boppam dëgg mu di wax naan cey mën ak Ibra Faal am menn mag mu ko fa fekk ci mag ñi sëriñ Tuubaa doon yar xaw a mel ne ku jaaxle ci sëriñ bi yitte ji mu am ci Seex Ibra mu ne ko ah Mbàkke teg ñoo wax li Seex Ibra li Seex Ibra def ñu def ko mu mu ne mu ne mu ne ko Ibra Faal damaa teg fa ma yàlla teg Ibra Faal damaa teg fa ma yàlla teg aka neexoon ñu jëfandikoo nañ teg sëñ Tuubaa fa ko yàlla teg aka neexoon ñu wax loolu loolu suñ ko buñ nee nañ kennal Sëriñ Tuubaa it mën naa woyof ci ñun waaye ñi xamut yoon wi te bokkuñ ci baat yooyu mën nay diis ci ñoom su ko defee ñu di ko ñu di ko ragale yoon wi te fexewoon bañ xemmeem loo yoon wi eh, njàngaleem sëñ bi mën a ñëw moo gën ragaloo leen ko kon su ko defee yooyu itam ñu bàyyi ko xel du dara ñun mën nañ ko dékku ñun taalibe yi waaye ne ñu nekk ci bitti ndax seenu dégg àttan na ko kon bu ñu doon wax ak a neexoon nañ teg sëñ Tuubaa fa ko yàlla teg nañ teg sëñ Tuubaa fa yàlla teg loolu ay baat la yoo xam ne liñ ci bëgg a natt ci ci ci mu yàlla ci Sëriñ Tuubaa lépp ma nga ca ba nappi fees na dell ak tawhid tey dana ñemeloo ku mënta ku duggutoon te bëgg dugg yooyu nag jubluwu mooy wax ci dara eh, ndax yoon wi ñun miin nañu bare bari waaye nañ nañ ubbil porte ñu bokk gut te bëgg a bokk te Sëriñ Tuubaa dafa jot ci ñëpp war koo xam ñëpp war cee jariñu te am na baat yooyu lëndëmal yoo xam ne mën naa kal ñu xamut li nekk ci biir kon yi nañ fexe ba itam yiy sosuwaat ci mujj gi mooy woyafal gi ñu tàmbalee woyafal kilifa nga xam ne boo ñëwee ci barab du amee màndargam kilifa képp dañuy xaw a découragé ci mbir loolu noonu lu yaatu la lu yaatoo yaatu la lu yaatu la lu yaatu la day am ci kaar yi day am ci kër yi day am ci barabu tukkikaay yi yooyu nañ ko wàññi ba baax a baax te xam ne amul njariñ ndax ku nanguwul am kilifa itam leneen di sa kilifa li anna man adima shaytan mursida fa sayquhu shaytanu haythu qasada sëriñ demandé nag ku nanguta am ku baax sa wet jàpp ko te yàlla taxit danga nga am ku mel ne leen jàpp ko dong leneen tax nga jàpp ko kon nag ginnaaw ñun am nañ ñu baax ñoo xam ne yàlla tax ñu jàpp leen nañ leen jàpp te fonk leen te jox leen warma euh, beneen bi ci des nag mooy boobu mënu mu cee ñàkk dugg donte que Sëriñ Ahmadu duggoon ci mooy gën a yomb ci muy kilifa yi nga xam ne ay doomi kilifa lañu tey génn ñoom itam awma maqaamam wax ak ñoom waaye ñoom itam kilifteef gi tax taalibe yi di topp seen waajur yi ak seen maam ya loolu itam baax na ci góor góorlu ci façon ba ñuy waxee ci média yi façon bi ñuy jëfee ci mbooloo yi nañuy mën a yaatalanteeg njabootu Serigne Touba gi ak nañuy mën a yaatalanteeg ñi Serigne Touba defaroon seeni i maam su defee discours yooyu itam léeg-léegi da ngay dem ci jataay kilifa wax fa ci benn discours boo xam ne mën na caa jógee ay taalibe xaw ko xaw caa reculer ci moom te du ko yëg kon nag yooyu yëpp du lu ñu mën a xaababal waaye nañ bàyyi xel ne ñu ñi ñiy génn suñ leen jaaralee fi maam Thierno jaarale woon mag ñi jàngal leen yar leen jubanti leen seen discours yooyu dañ ci mën a sàmmoon sàmmonteeg loo xam ne dana gën a dëgëral confiance taalibe bi dana gën a ñemeloo ñu duggagut ñi xàmmi ci yoon wi itam danañ gën a mën a rafet njort ci yooyu su yooyu ay benn benn la woon yoo xam ne yépp mënees koo wax waaye am na yuñ ci mën a junj yi cosaan ci yoon wi daal mooy woote jëme ci ak leer woote jëme ci ak jub woote jëme ci ak mbaax woote jëme ci jikko yu rafet woote ci tabax l'islam ci suñuy man-mani bopp bappak suñu sañ-sañ ak suñu ngor ak suñu diine ak joxe suñu bopp ci yoon yàlla lu noog lii nag woote jëm ci réer la woote jëm ci taqalikoo woote jëm ci mbewte woote jëm ci wut adduna woote jëm ci alal woote jëm ci kenn ku ne tàllal sa tànk ne a du lool bu boobaa dara du am njariñ li am njariñ mooy ñu dellusiwaat ci kaw yoon wi ak ci cosaan yi loolu mooy li mën a indi ak najaax te dañoo wax ne sirrul muridina sirrul muridina ah mooy al inqiyad wal izan al inqiyaad wa izaan loolu maa ngi ciy mujjale rek bayit yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax te foofu laay tëje samay kàddu mooy Sëriñ Tuubaa nee na tanabbahu yaa ayyuha shubbaanu xaadakumu ilal hudal mannaanu fi anna sunnata nabiyyina al amiin alayhi afdalu salawaati kulla hiin kaada tura ka rasmi daarin qad afa fi za zamani li mudiji al hunafa istorikat iqtifaa'u aathaari salaf li bida'in qad zuyyinat bayna al xalaf fasaari'u lil ilmi muz'inina naawina wajha llahi aqsidi ajma'ina naawina wajha naawina wajha llahi naawina wajha llahi aqs ajma'ina mooy suñ tubaab nee na yeewu leen yéen ndaw ñi yal na leen yàlla womat jëm leen ci jub kon suñ tubaab li mu bëggoon ci ndaw ñi ku leen womat jëm leen ci jub lool mooy cosaan ci yoon wi fu ñu leen womat jëm leen ci jub kat du cosaan ci yoon wi mu ne yéen ndaw ñi bëgg naa ngeen xam ne sunu yonent bi. mi ngi waaj a mel ne ak kër goo xam ne dañ ko dëkke woon tam ràpp ci ji jamono li baax li fi nekkoon mag ñi bàyyi ko fi mi ngi waaj a ràpp lu tax dañoo bàyyi xeeñ ci seeni jeexit ak jaar fañ jaaroon lu ko indi ay bidaa yoo xam ne xat zuyinat baynal xalaf alxalaf nag duñ ko tuddee ay kilifay diine kat ay kilifay diine ñàkkuñ ca waaye ay taalibe ñàkkuñ ca ay commerçant ñàkkuñ ca ay ndongo tarbiya ñàkkuñ ca ña seen bàyyi doon tërbiyee ca daara ji bu ñu lànkee tërbiyee ñoom itam xat zuynat baynal xalaf bidaatin li ñoom it def nañ bidaa zuynat baynal xalaf ndax seen bàyyi daa nangoo na tërbiyee daara borom daara moxti war daa war a bokk seen i aada ñoom seen doom yi nangoo tërbiyee doomi borom daara moxti yi am la seen bàyyi doon am su ko defee ñu jeexale foofu fi Serigne Touba doo fi Serigne Touba mujj nag mooy nañ mooy sawar ci jaam yàlla a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na bu nelaw buñ ñemee nelaw buñ ñemee nelaw loolu ginnaaw Serigne Touba la waaye njëriñ kenn ko fa sa xel xeloon xalaatoon maanaam nelaw guddi amu fa woon lu tax ñee ngay jàng ñee ngay bind ñee ngay liggéey ñee ngay jaamu yàlla ñee nga ci ay dog kon nag cosaanu yoon wi la cay cosaan mooy jaamu yàlla waaye woote jëme ci ak ñàkk jaamu yàlla du cosaan ci yoon wi woote jëme ci ñàkk jaamu yàlla loolu du cosaan ci yoon wi te lu dul cosaan ci yoon wi maanaam jërta yaatal jërta guddal bu tomb tomb bi nga xam ne moo ci tegee muy kasbul xalaal liggéey liggéey ci cosaani yoon wi la bokk te alxuraan da ci soññee famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi fa ida faraxta fansab wa ida qudiyati salaat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah yooyu yëpp day junj liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee faridatu ala kulli muslim farata la ci bépp jullit mu xam ne daa war a liggéey ba am lu ko lew liggéey ba am lu la lew loolu daa bokk ci yoonu murid principe yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa tabaxe yoon wi Sëriñ Tuubaa nee na fa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahami bépp jullit bépp taalibe bépp murid jàppal ne dangaa war a wut lu la lew loo moomal sa bopp loolu moo tax maam Thierno ak Cheikh Ibrahima Faati bi Sëriñ Tuubaa jógee Mbàkke Bari dem ci tukki bi maam Thierno àggalewu fa nawet ba ay xat-xat am tubaab yi ñëw taal kër gi maam Thierno jógee ci foofa ànd ak bagage yeeg taalibe yeeg yépp ñu ñëw dellu si woon Mbakke muy waxtu woo xam ne nawet rëcc na amaate tool weesu na daj na fa loo xam ne ci coone ci digganteem ak yoonu murit ak njabootu Serigne Touba gi te fekke ne ba Serigne Touba di tàggatoo moom dafa bokk ci baat yi mu ko wax rikk ci yaroon na nga am jom rikk ci na nga am ngor te ngor maanaam ba ngor jeex mooy bañ a des ginnaaw bañ des ginnaaw. loolu mooy ngor waaw waaw maanaam jom jom ba jom ba jom jom ba jom jeex mooy bañ a des ginnaaw ngor ba ngor jeex nag mooy bañ a def lu ñaaw bañ a def lu ñaaw jom ba jom jeex mooy bañ a des ginnaaw ngor ba ngor jeex nag mooy bañ def lu ñaaw te ñaari baat yooyu Serigne Touba dénkoon na ko moo tax bi mu ñëwee nawet boobu ginnaaw dënkoon nañ ko ngor ak jom faawu dana muñ yu bare bari xat-xat yu bare bari dund nañ ko ci wàllu tumuranke waaye ca déwén sa wax nañ ne bay mam njëkk bay mboolem tund woowa ku sàkku kuy sàkku ndimbal ci moom nga ñëw kon loolu ci ngay xamee ne kon yoon wi bokk na ci yi lay may yi lay may sa sañ-sañi bopp mooy nga fag faggulu lew loo mën a loo mën a couverture sa bopp maam Thierno kon bu fagguwutoon ak yebeel dana dugg te itam danañ danañ ko danañ ko sañal ci luñ ko wërta sañal te boobaa daañu ko mënal te moom bëggul kenn koy sañal ku dul yàlla yontu bi ak Serigne Touba loolu moo tax na kon ñu xam ne kon liggéey nañ ko delloosiwaat ci yoon wi mu bokk ci yi nga xam ne ay mabadi assasiye la ci yoon wi lu fondamental la loo xam ne kenn du ko foye kenn du ko kenn du ko woyofal kenn du ko kenn du ko ñàkk fonk liggéey lu am solo la Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu soo xoolee ñi ko daroon maam si Anta kenn nga xam ne ne liggéeykat la woon ñuy wax al na sax jaay jënd ah di dugalante di génnale bokk na ci ñi nga xam ne yi gënoon a raar ci Sénégal ak ci Afrique bokk na ci ñi ko njëkk a indil yoonu murit te loolu la ko mayoon mooy ci anamug liggéey rek la ko mënee woon dugganteeg àddina bi lu baax lu nekk mu yéene ko yoon wi lu baax lu nekk mu yéene ko Serigne Touba lu baax lu nekk mu yéene ko magam ja Cheikh Ibrahima Fatim loolu moo tax Cheikh Ahmadou Ndoumbé kenn mun koo jàngat ci yoonu murit te doonul ne kàngami liggéey la ci yoonu murit munoo munoo munoo fexe ba jàngat say say Cheikh Ahmadou ci yoonu murit ni mu nekkee jaamu jaamukatub yàlla nekk boroom xam-xam waaye lim gën a fese mooy liggéey ndax fexe woon na ba bi fi sëriñ bi nekkee daana participer ci dund kër gi daa ko joxe bi fi maam Thierno nekk lépp lu mu liggéey maam Thierno la ko jox ba ni së sëriñ Touba dellu siwaatee mu àndaat ak moom di liggéey ak moom ba ci njëreem ja ba ci ni fi sëriñ bi jógee mu soutenir Cheikh Mouhamadou Moustapha lépp lu mu am Cheikh Mouhamadou Moustapha la ko doon jox ngir dëgale yoon wi ci di liggéey di joxe kon liggéey lu am solo la Cheikh Issa Dieng ci kàngami liggéey yi la bokk asayqo Ali Touré ci kàngami liggéey yi la bokk Cheikh Ibrahima Fall moom kenn ku ne xam na ne sembulem bi mu gën a siiwee ci yoonu murid mooy liggéey joxe kon nag yooyu nañ bàyyi xel ne ñun yoon wi dañoo war a fexe ba am suñu alal yu lew ihtiyaatan maanaam def ko prévention pour bu sëriñ bi laajee ñu joxe bu Daarul Muxti soxlaa waa Daarul Muxti def ca lañ ca war a def tam gaaw bu Touba soxlaa taalibe ya aju Touba def ca lañ ca war a def tam gaaw bépp bund kër ci kër Serigne Touba ci yoonu murit nañ fonkal seeni njaboot fonkal seeni donga ñu fonk liggéey te xam ne liggéey ci éléments yi Serigne Touba tabaxe yoonu murit te ñu ràññiku ci ci njëlbeen fii ñu toll itam bokk na ci lu ñu sute ñu baree bari lu ñu ko may mooy fonk gi fonk liggéey am loola lew loo xam ne saa yu wooyee ci yàlla saa yu ñu wootee ci yàlla nga am loo joxe waaye ku liggéeyul nag bu ñu wootee ci yàlla doo am loo joxe kon nag liggéey ci fondement yi nga xam ne yu associé la ci la bokk kon bidaa ci yoon wi mooy ndaw ñu ñëw bëgg a doon ay nit ñuy consommer barke bi yoon wi te nangu ñoo liggéey loolu loolu kon bokkut ak suñ maam ya ñun suñ maam ya maami maami sëriñ Aliou Sylla mii mu Cheikh Madiba musta am dara ci boppam lu mu am jox na ko Serigne Touba bi mu noppee gis Serigne Touba lu mu am jox na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha musta mu dara musta yilif dara kon ñun suñ maam yi dañ doon liggéey di joxe waaye ñun liggéeyuñ joxewuñ ba bi bëgg a toog di consommer kon ñun kon ñun yëf yi yokkuñ ko waaye dañ koo nar a wàññi nañ fexe ba fi suñ maam yi nekkoon ñu nekk fa muy taalibey muridi dafa bokk ci liñ rawee ñépp muy dañ daa nangoo liggéey te buñ liggéeyee ba am dañuy nangoo joxe ci yoon yàlla kon tomb bi nga xam ne moo ci topp muy alxidma mu bokk ci fondement yoon wi alxidma mooy liggéey sa alal ju la lew mooy mooy kasbul xalaal alxidma mooy joxe sa alal ju la lew ci yoonu yàlla xidma mën ngaa joxe sa bakkan mën ngaa joxe sa xam-xam mën ngaa joxe sa alal mën ngaa joxe sa jot loolu mooy xidma lépp loo xam ne yaa ko moom rek mu lew la nga mën koo jëfandikoo nga delloowaat ko ci yoon yàlla wute ko ngërëmul yàlla loolu mooy xidma loolu nag lu yàgg la ci lislaam du cosaan rek ci yoonu murid waaye dafa bokk ci cosaani lislaam yi dañoo wax na ci jaysul dañoo wax ne jamono la woon joo xam ne dafa xawoon a naqari ba noppi ci jamono joo xam ne dafa tàngoon li am bariwut mu metti yonent bi sallallahu alayhi xaw a amuk tiitaanga ci xara bi buñ ca duggee ndax danañ ci mën a génn wala du ci génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal wax ne man jahaza jaysal usra falahul janna képp koo xam nga fexe nga ba suñu xare bii ñu jëm nga dépensé ko bañ mën a dem man waroon laal ajjana yow waroon laal ajjana loolu mooy mbaa yàlla fi yoonu murid fi ne da dégg ñu di ko wax nit ñi jàpp seen bakkan wala ñu jàpp si jàpp seen gi mbaa yàlla loolu mooy mbaa yàlla wax nañ ne bi ñu waxee loolu Seydina Omar indi Seydina Aboubacar indi ku ne indi la nga am waaye matul kere sax yoonante bi sallallahu alayhi xaw naa jaaxle ba dem ca jàkka ja di naafila di ñaan ngir bëgg am ndimbal ci xare bi Seydina Usmaan bi mu ñëwee daa di indi junni dinaar ay nettali yu bari na rek yu bare bari an Abdurrahman ibn Samra radiyallahu anha qaala jaa Usmaan ibn Affan ila nabi sallallahu alayhi wasallam jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam bi alfi dinaarin fi sawbihi hiina jahaza nabi jays al usra fa ja'ala yaqbaluha bi yadihi wa yaqul ma darabna Usmaan ma amila ba'da al yawmi yuraddiduha miraran am na benn nettali boo xam ne Abdurrahman ibn Samra nee na bi saxaaba yi kenn ku ne joxee li nga am Seydina Usmaan daa ñëw indi junni dinaar nga xam ne mën nga ne rek daa nekk fan jamono yi mooy milliard daa indi ab milliard rek teg bi mu ñëwee yonti bi téye ko nee na di ko di ko wëlbati noonu yor ko téye ko di ko xool di ko xool ngir kontaan teg ko ci kanamam ba mu jàgg yonent bi salaa alayhi wasallam daan ne Usmaan dey lu mu defati yàlla ginnaaw tey yàlla jàppati ko Ousmane moom mbaa yàlla nañ la yow boo fi jógee loolu neex ba mu def maa darra Ousmane maa amila ba'da dal yawm ginnaaw si tey jii daal lu mu defaat moom duutu ko lor bu Ousmane continué woon nit ñi julli muy bañ julli du ko lor buñ continué woon Ousmane nit ñi sàmm muy bañ a sàmm Ousmane loolu Ousmane moom waraloon naa ko àjjana ba noppi tey loolu lu ko joxe loolu lu ko lu ko maye jël sa alal joxe ko ci yoon te loolu sunna la mi ngi ci téere sunna yi kon loolu moo tax Serigne Touba ñi njëkk a moom te nangu lu ñu am ñu joxe ko te yàlla tax ñooñu dara ju ne man nañ ko ca am mën nañ ko ca am dara ju ñu seen diggante seen borom man nañ ko ca am loolu moo tax am na benn bis yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne man xafara bi'ra ruuma falahul janna fa xafarahu Usmaan am na benn bis tam ab ten boo xam dafa sakkoon te mënutoon na ñàkk ñu sekkati ko te ak tumburanke dafa amoon ci wàllu naan. Eh, kenn mënu ko dindi Seydina Seydina Muhammad na ku ku ku sekkar ci teenu Rome Roma ba nit ñi mën a naan am jàmm danaa wala warlul ajana Ousmane dam génne alalam def ci loolu moo tax kon Serigne Touba ni muy yare ak fonk gi mu fonk sunna dafa yar murid yi ba saa yu ñee dara jëm na ci liggéeyal yàlla ci saasir du yàgg jumaa jii ngi gis jumaa ji ñu nekk nii ci yaatuwaay bi ci rafet gi ci xerañ bi ci ni mu mel am na ñoo xam ne bu ñu ko doon taxawal ay ati ati at dañ koy am waaye ci diir bu gàtt lañ ko taxawal te ñi ko taxawal sax yaakaaruma ne yëgal nañ ko seen yaram dañuy wax yëgal nañ ko seen yaram yëgaluñ ko ndax ay juróomi taalibe lay doon ay juróomi dërëmi taalibe yi ak fukki dërëmi taalibe yi ak junni yi ak téeméer ak i ak i ak i dërëmi màggat yoo xam ne bàyyi nañoo liggéey sax far ay maire yoo xam ne bàyyi nañoo liggéey nga xam ne ñi ko joxe sax duñ ko yëgal kenn ku day day day coppite dara ci li nga am rek ñu songo ko mu daal di gaaw jeex loolu lu leen ko nal mooy dañoo dañ leen a tàggat ba ki yilif ñaar téeméer ak ki yilif milliard ak ki am benn juróom ci poosam ñoo tolloo ak xol ci joxe loolu la loolu yàlla defal loolu la yàlla defal nit Serigne Touba loolu nag moo tax kon e, saa yoo wootee ay juróom da cay bari ay fukk bari ca ay téeméer bari ca ay ñaar téeméer bari ci waaye loola te te kéewul ne. loola la loola loola rek lañ mën a joxe dafa fekk ne ka joxe juróom yi moom boo yëreb xolam rek aw juróom la am waaye ki joxe un million moom am na million kon nag tombub liggéey joxe ci yoonu yàlla la bokk kon nañ nañ gën a fonkaat projet yi yi yoon wi am ci di ko financer suñu bopp bañ a yaakaar ay ndimbal yu jóge fenn xataa yi munta ñàkk sax nga xam ne xëy na ay état ko war a def état ko war a def ay godron ay ay ay assainissement ak yeneen yeneen yi nga xam ne état ko amee yooyu ay cëram la war na ko def waaye yeneen yi nga xam ne yoon wi ñoo ko war a defal seen bopp naka jëkk ñoo ko daa defal seen bopp yooyu nañ gën a insister ci gën cee yaraat ci taalibe yi ñu gën a ñu gën ñemewaat joxe ci yoonu yàlla gën a sacrifier waat li am ci taxawal liggéey Serigne Touba ci gën a sacrifier li am ci liggéeyal taxawal liggéey Maam Cheikh Ibrahim ndax moyens yi ak tawfiix yi mata na ko ci njabootu Serigne Touba bu baax a baax kon nit ñu nangoo joxe seen alal yàlla tax loolu ab ponk la ci yoonu Serigne Touba wam ko tabaxe kon foo fi gisee kuy nay naylu wala kuy décourager ay nit ci joxe ci yoon yàlla nga xam ne loolu luñ sos lu bees waaye suñu maam yi dey ñoom am na ci ñoo xam ne daawuñ yilif dara daawuñ am dara luñ mës a am jox dañ ko yàlla ak yonte bi te jaarale ko ci Serigne tubaa wala ci maam Thierno Ibrahim bi ci des nag mooy tombub al mubayaatu am kilifa am kilifa lu am solo la l'islam ko fonk. yaa ayyuha dina amono atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum boroom xam-xam yi àgg nañ ci ne seen njiit yi leen jiite sax ni ngeen leen jox wàccuwaay bi ngeen leen war a jox ñi nga xam ne sax dañoo dañoo jiite ay état ay état islamique nga xam ne sax du ziama ar ruhiya waaye asaltana rek asaltana rek la asaltana asaltana al mamlakiya la ñooñu sax dañ leen war a jox wàccuwaay lu mel ne ñi nga xam ne ay ruwaayam la ñooñu sax nit ñi dañoo war a inqiyaat ci seeni maslaha ndax ñoom maslaha yi ñu yor mooy almasalihul amma ñu défendre ko te tënku te bañal xaajali ko rawatina ñi nga xam ne ay kilifteefu diina lañ yor di defar Sénégal jii ñoom kilifa moo leen jig ndax ñun bi ñu amee crise ci diine ji am ko ci économie am ko ci moral am ko ci fànn yépp kilifa diine moo la yi moom Serigne Touba radiyallahu anhu man Bamba may xaadimur rasul ah maa yaram nu xarnu bi ànd nii la noonu ma ko sëñ Musaa Ka waxe woon man maay namadalub man maay namadalub lislaam sëf leen ma jóor ma dinaa ko jaamu mooy namadal mooy li metti li kenn attanut lépp man nangu naa ko attan nangu naa ko yenu ngir soowee lislaam kon kilifteef amal nañu njariñ ndax ñun jàmm ji ñu am kilifa ak diine gu walanteeru dugg àll bi tumburanke ay at daj lu nekk ngir taxawal diine ngir soweñu ngir si ñu der ngir sàmm nit ku ñuul ba tey ji ñun dañoo amoon complexe su fi nit ku weex masaa ñëw ku xonq moo xam shérif la moo xam fa mu mën a bàyyi ko du jóge sax ci silsala gu gu jege sax ay arab ay ay ay ay ay niti xam-xam na doonam naar rek ñëw fi daal di yoro kaalaam di laaj addee di wër su ko kilifa yi gisee complexe complexe googu suñ Tuubaa moo ko fi dindi ba nit ku ñuul amatul lu muy yëg ndax ku am maam Cerno koo koo yëgati koo yëgati ku am Sëriñ Tuubaa koo yëgati kon ku mën a doonati bu ñëwatee fii dañuy jàpp ne ku ñu war a taxaw wala ku ñu war a dimbali la waaye soxlaatuñ ci ñoom dignité soxlaatuñ ci ñoom xam-xam soxlaatuñ ci ñoom alal soxlaatuñ ci ñoom wéeru am nañu ay wéeru waaye ku fi mën a ñëw ku ne li ñu soxla ci yow mooy war a nawlante ak yow rek kafa ak yi nga xam ne yàlla def na ko ci diggante ay nit ñu baax ñu war a nawlante ñu jox la sa wàccuwaay baa ñu dimbali la li ñu defal kon nag bu yàlla defalee ñu am kilifteef gu rëy noonu kilifteef gu màgge noonu war nañ koo fonk bu baax rawatina li xew ci jamono léegi nga xam ne am na ay tayaaraat yoo xam ne mi ngi jóge ci bitim réew di mabbu kilifteef ci Afrique di mabbu lislaam di mabbu tasawuf di mabbu njàngale mag ñu baax ñi te loolu tubaab yi ñoo ci jiitu ndax ci jamonoy Serigne Touba radiyallahu anhu ba léegi ñuy tëral ay stratégie ngir wayafal ñi topp ci ginnaaw kilifa yi ñu woyafal leen ñu woyafal loo leen seeni i kilifa ba tax na loolu def nañ ci ay liggéey yu bare bare bare bari teewul réussir woon sax waaye jamono ji ñu ngi koy bëgg a jaaral ci côté politique ba nar a réussir da gis ne tey jii kilifteef daa war a am ci lépp gis ne kilifteef du yem ca jàkka ja kilifteef du yem ca daar ja kilifteef daa war a làmb lépp tey jii bu coow amee ci réew mi ci kan la ñuy fal ak duñ ko fal kilifteef daa war a am ci diine kilifay diine yi tànn ka gën ci diine ji gën ci nit ñi su boobaa ñoom am nañu sañ-sañu digal taalibe yi ka war a jaar fa mu war a jaar ba ñépp am jàmm am nañ sañ-sañu digle fasaxatan ne diw lañ bëgg ñu ànd ak moom te bu boobaa ndax kilifteef gi ñu leen jox kilifteef gu ànd ak àddina ak alaxira la tey bu fekkente ne ñun euh, am na loolu maa ngi koy bàyyiloo xel bu baax a baax xam naa. niveau bu kawee boo xam ne xaw na maa dépassé tuuti waaye yoonu murit mënuma leen a digal ndax suñu ma leen digal waaye nañ bàyyi xel ne ñun am kilifa gu ñuy digal moo ñu gën a jig ci kilifa gu nëtër nëtër moom baaxut ci yoon wi ndax dafay dafay tax yëf yi du balancer lu tax du balancer mooy fi bu fekkente ne téeméeri élément lañ am dama ko misaal rek téeméeri élément lañ am ci barab sëriñ bi diglewut juróom fukki dañuy sañ dañuy sañ a tànn fañ bëgg ñaar fukki juróom yi di xel yaar ñee toog loolu jiguñu lànk baa nangu rek ñoo si jig suñu lànkee ñoo xam ñi ñi ànd ak ñun bu sëñ bi joxee ndigal ñii lànk a ah, bu juróom fukki lànkee ñoo xam ne kon juróom fukki murid yu dëgg la fi des bu ñuy digle ñuy digle ñu digal juróom fukki murid yu dëggal yi ñu dëgg lu xam ne génn nañ suñuy suñuy suñuy topp itam su mbooloo mépp toppee ñoo xam ne la fi nekkoon ci cosaan ba léegi moo fi ne waaye nag buñ laam-laamee ci mbooloo mi la fi nekkoon ci cosaan nekkatu fi ba ñu ñàkk a diglee ko tere loolu day tax misaan yi bi yoon wi am maanaam duñ ko xam fu tollu te loolu di ko peese di ca baax kon ni ñuy digle ci ànd ci dara ba ñàkk ca ànd moo xam Daaru Muxti la moo xam feneen la nit ñi dañ leen a yilif nit ñi dañoo joxe seen bopp te ñoo rocc seenu làmmiñ te kilifa yi ñu doyloo doy nañ kon nag lu ñu leen digal loolu la ñu war a def ndax loolu mooy ñu moo ñu may doole jamonoy Sëriñ Fallu da daa digle ñu def jamono yi Sëriñ Abdou Lahad da daa digle ñuy def loolu moo tax ñu daa wax ne murid yi ñooy fal ñooy fal kon ñun sag boobu ñu amooñ <coughs> waruñoo dox ba ci mujjug jamono ñu bëgg ko xañ suñu bopp benn maslaxa jëru ko ci ñun nañ fexe ba delloosiwaat suñ doole ja ñu ñu delloosiwaat suñ bennoo ga delloosiwaat suñu suñu sagu kilifa yi amoon ci ñun ñu joxaat leen ko ndax loolu mooy suñ ndam yonent bi sallallahu alayhi nee na man baata man maata man maata wala ñu bàyyi maata mitatan jaahiliya képp koo xam ne faatu nga te amoo kilifa yàgg de dee ci jaahiliya yam te nee na man maata wala sa loxo imaamun maata mitatan jaahiliya koo xam ne faatu na te tënkuwut ci benn kuréel tënkuwut ci benn kuréel tënkuwut ci murid yi di déglu Cheikh Sidal Muxtaar tënkuwuñ ci borom daa doon Mu'ti muy Serigne Abbas Mbacké di ko déglu tënkuwuñ ci keneen. nañ xam ne képp ku ko def ak loo jàpp loo jàpp ne baax na baaxut yonent bi moo ko wax man maata walay saluhu imam maata mitatan jahiliya ku dee te kilifa yaa ku dee ci jahiliya yam ku dee ci jahiliya wala yasi bila kooku kenn xamut fu mu jëm xanaa coobare yàlla wa fi hadisi xusayfa al mashhur fi lfitan fi axirihi xawlu nabi sallallahu alayhi wasallam talzamul jamaa jamaat al muslimin wa imamahum fa qaala xusayfa fa in lam yakun lahum jamaatun wala imam qala sallallahu alayhi wasallam fa'tazil tilka alfiraq kullaha walaw an ta'udda bi asli sajaratin hatta yudrikaka almawt wa anta ala dhalik rawahu albukhari wa muslim yonent bi sallallahu alayhi dafa mas a woo ko ñu ne ko xosayfa dénk naa nga ànd ak mbooloom jullit ñi te bokk ci ñi am kilifa dénk naa la ànd ak mbooloom jullit ñi tey bokk ci ñu am kilifa mu ne ko waaw bu ma demee ba jamono joo xam ne mbooloom jullit mu ànd amatut kilifteef amatut ci mbooloo yi nag nu may def mu ne ko demal ba ci dàttub garab ba ci dàttub garab nga teg fa sa loxo jaayanteeg moom def ko sa kilifa moo gën ci yow ngay fàtte amoo kilifa mbokk yi ñu fi nekk ñoo ñoo ëpp wëlër dattu garab daaru mooti gi fexal ba génn génn fi ku gën Sëriñ Abbas demal Touba nga fexe ba génne fa ku kën sëñ sëñ sëñ sëñ Sidi Muxtaar kon kilifteef kilifteef mënut a ñàkk ndax kilifteef ñàkkuñ ñu ko doon ñàkkuñ ñu ko mat li fi nekk mooy kon nañ delloo si waat kilifteef te xam ne ci yoon wi la bokk képp koo xam ne yaa ngi sos nag luy indi ak ko walla luy indi ak ñàkk kilifa ci yoonu murid yaa ngi ciy sos loo xam ne bokkut ak lañ ko fondé woon loolu nañ ko bàyyi moo xam ak lu mën a doon ak loo mën a jàpp ba jàpp ne war ko mën a jàpp ba bàyyi am kilifa loolu na nga xam ne loola ay mag bu dee lu baax ay mag jàppoon nañ ko ba noppi jàpp mag ñi fi nekkoon bu doon loola maam Thierno mii du jar muy am kilifa ndax mat na lam doon diggante ma Serigne Touba te diw dafa jàpp ci Serigne Touba ba nam koy nopp noppee am kilifa mënoon a ñàkk am na mag ñu toppoon maam Thierno ñoo xam ne kon dañuy dañuy dañuy dañuy bañ a topp kilifa waaye teewul dañoo topp ci maam Thierno wàññi ko toppaat ci ay kon ni Serigne Touba tabaxee yoon wi bokku na ci nit ku ne da ngaa war a am kilifa ak diine ci biir yoon wi danga ngaa war a abub ab sëriñ sëb sëriñ amub sëriñ sëriñam boobu amub sëriñ ba ci ki nekkal sëriñ Tuubaa wala ki fi nekkal borom Daaru Muxti loolu ci ni sëriñ Tuubaa tabaxee yoon wi la nañ ko jàngal ndaw ñi bu baax a baax bi ci des mooy al mooy pastéef pastéef mooy ñu jiital yàlla ci li ñuy def lépp te bañ a jiital intérêt bañ a jiital àddina ndax min ku man yuridu dunya wa min ku man yuridu al-akhirah Sëriñ Tuubaa nee na am na ñu ma topp ñoo xam ne àddina leen tax a jóg am na ñoo xam ne alaaxira leen tax a jóg ñun nag nañ bokk ci ñi nga xam ne dañ koy topp ngir wax koo topp su ko defee mu mu warlu ñu suy àddina warlu ñu suy alaaxira euh, soo bëggee am kilifa nag wala nga bëgg am pastéef daa am lu la ciy dimbali dafa am nit yàlla ko wax ne wa anzil ash-shaykha fi a'la manazilihi waj'alhu qiblata tawjihin wa tanzihi waadim wujudaka la tashhad lahu atharan wa da'ahu yahdimu tawran wa yabnihi soo bëggee am passif xam nga nooy defar dangay jël sa kilifa nga teg ko ci wàccuwaay bi ko yàlla teg sa diggante yow nga def ko muy sa xibla ci defaru def ko muy sa xibla ci sell def ko muy sa xibla ci sa lépp su ko defee sag tawajut sag tawajut sag wujudiya yow sa bopp da ngay fexe effacer sa bopp taxawal ko ci sa kaw jëmm soo effacé sa bopp taxawal ko ci sa kaw jëmm su ko neexee màbb su ko neexee tabax bu boobaa ci la ci lay amee sañ-sañ bi mu war a am ci yow muy autorité bi bu mat bi te su amee autorité bi mu war a am ci yow nga am ndimbalu yàlla ndax moom ci yàlla la jëm te da nga woyof bañ mën laa yóbbaale kon nag loolu mooy positif nañ fexe ba kon ni maam Thierno ànd ak Serigne Touba diirum Mbacke Kajoor ba ci fan yu mujj Serigne Touba 1912 maam Thierno door a am ndigalul am yi boppam sañ ci dëkk boppam. nga xam ne daañ jëloon kilifteefu Serigne Touba radiyallahu anhu ci moom maanaam daq ak dam nga xam ne maam Thierno diirub li muy ànd ak Serigne Touba ba 1912 amut Serigne Touba am loolu kenn ku nekk war nga koo jéem a sa bopp ak sa diggante sa kilifa ba mën a féete sa kilifa fa ko war a féete loolu mooy tax sa kilifa am ndam nga am ndam loolu moo tax maam Thierno am na ndam ndax lu Serigne Touba mas a fàgg wala mu mas koo woote wala mu koo xëcc maam Thierno jox na ca dooleem. jox na ca joxe na ca jomam joxe ca xam-xamam ba loola am ba lépp mag sëñ dowi dara koo sedd cër boppam bi mu ko séddee ñépp xam nañ ne sedd na ko naka noonu itam kenn ku ne sa sa sa kilifa kër ga nga bokk faaw nga nangoo fàtte sa bopp ngir sa kilifa ba sa kilifa am lam bëgg féetale la ca lam la war a féetale ci ab cëram ba nga am la nga war a am loolu mooy pastéef ci yoon wi loolu it nañ ko gën a jëmbat bu baax te xam ne ci cosaan yi bokk ci yoon wi la bokk xaw a mujj muy ñaar muy al adabul mardi tomb teggin xam nga teggin ci sunna ak ci alquran yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne la moo bayna yaday llahi wa rasuli ak la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ak itam innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ak ulaika alladhina imtahana lahu qulubuhum li taqwa nga xam ne walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakaana xayran lahum loolu lépp ci xeeti teggin la sa kilifa bu ko jiitu ci dara mooy bul jiitu yàlla ak yonentam ab ab jullit du jéem a tànnal yàlla la muy def ba muy tànnal yonent bi la muy def murid gi itam dañoo war a tënku ci kilifteef ñu ñuy tànnal ñu jël waaye waruñoo tànnal suñu bopp bu ñaareel ba mooy war ma ji ñu leen war a jox ci teggin xataa ba ci wax ak ñoom daa war a am teggin ba ci des waree leen a woo ci ay tur yoo xam ne du tur yu leen gënal wala ñu leen di woo ci ñàkk ak warma ah, li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala li alquran di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekkente ne am na ñoo xam ne dañ koo soxla te mu jàpp mënta génn su fekkoonte ne woo gi ñu koy woo ca kaw day mënoon nañoo muñ ba mu génn ci sagoom maanaam àggale ay yitteem jàng ay dog alxuraanam def ay lawraatam féex ci yem bëgg a féex door a génn ci sagoom ñu ñëw ziyaare ko moo gën fi ne tey boo ñëwoon ci kilifa teggin la nga fekk mu fatu xamoo day jàng ab dogam xamoo day wird xamoo daa sonn di dallu nga daal di bëgg ñëw rek kut ku kut daan ne da nga dafa war a ubbi nga ziyaare ko bu ubbiwul sax nga ziyaare ko da ngay jàpp dañoo wàcc dañoo wàññi sa sawar ma wala dañ la funku loolu teggin te loolu dañ ko doon jàngal saxaaba yi ak seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu kilifa tëjoo bu ko fëgg bul yëglu teggeen la ci taalibe mu toog ba keroog sëriñ bay ubbi ci coobareem mu ziyaare ko ci coobareem mu mu wax moom ci coobareem su ko defee loolu mooy teggin ci lislaam loolu du luñ sos du ak yaafus du ak not nit sunna la cosaan na ci lislaam ndax loolu lay saxaabatu kiram doon jëflante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam leen wax ne leen su ngeen ko bàyyi woon ci dalam ba mu génn fekk leen fi ngeen nekk ngeen door a jëf leen moom ci dal moo gën a nekk teggin te loolu lañ leen digal kon nag ñun itam loolu ñu digal ci suñuy kilifa nañ nañ sax ci ay teggin suñu digganteeg suñu kilifa waaye teggin la itam ci suñu digganteeg suñu morom ñu bëggante soppante yërëmante di jàppalante di dimbalante boole suñ bopp ba kenn ku ci ne sa alali moroom moo sa alali bopp yem li ngay bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom foo dajeeg sa moromum taalibe ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ngeen jàppaloo dankaloo nekk fa di ay soldaar Serigne Touba ñu benn le suñu bopp fexe ba daayira yi nekk ci biti ci bitim réew nañ gën a benn la war seen bopp kiy nekk ci bopp kuréel yi ak kay nekk ci ginnaaw buñ leen xàmmee nañ fexe ba yitte ji war a am mooy liggéeyu Serigne Touba bi am ndam àgg fa mu war a àgg ci àddina bi ñu soutenir liggéey bi ci suñu alal soutenir ko ci suñu xam-xam. sëtanuñ ko ci suñu suñu suñu doxalinu bopp ak suñu jom ak suñu teggin bu boobaa kon nañ bëggante ci suñu bopp ba suñ dajale woon bëgg laa fal njiit jàppal ne diw sàngam moom lañ war a fal kooko jàpp ne diw sàngam lañ war a fal bu ñu ko defee kenn du xëccoo ak njiit ci biti ba ay daayira di tasaaroo wala muy indi ak xaajaloo ci ay kuréel loolu di jur ak néew doole di jur ak xaajalikoo goo xam ne doonutoon ci sant yoon wi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi ja'alil muridina maa fii xisnikal xasini washamlañ maa daa bokk ci li Sëriñ Tuubaa ñaan itam yi fu ñu nekk ñu dajaloo nekk benn aaru ba kenn du mën a yàq seeni i pas-pas kenn du mën leen a ñaaj kenn du leen mën a ruur kenn du mën a yàq seen liggéey seen diggante ak Serigne Touba loolu ci liggéey bi nga xam ne Serigne Touba bëgg na ko ci ay taalibeem ci la bokk loolu nag li ñu ko mën a may ñu séddante yi cër bëggante te yàlla tax ci rasootu Tabuk bi muy jaysul usra am na benn saxaabi bu nettali nee na dafa ñëwoon di fekke bi xare bi jeexee nee na ma indi guttu ndox di wër sama nijaay ci baynal jarxa wal qatla ci diggante ñi am ay blessures ak ñi faatu nee na ma ñëw jub ko fekk ku faatoo gutt ma yor ndox ba góor mu naan bala moo faatu bi ma ko joxee ndox mi mu gestu gis wala ree mu tëdd ci wetam mu joxañ ma ko ne ma demal jox ko ko ma dem di ko ko jox di ŋaa di ŋaal gimiñ gi far mu faatu fekk kooka fekk kooku am kum dendal muy bëgg naan am kum dendal mu ne ko demal jox ko kee ma dem di ko nee na muy jël ñe ku ñaareel ki jëm ci ku ñetteel ka far fekk ko mu faatu mu wàññi ko waat ñëw ci ku ñaareel ki bëgg koo jox far mu faatu mu wàññi ko waat ñëw ci nijaay ji fekk nijaay ji faatu ñoom ñépp kenn ku ci ne wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim qasasa dañoo kenn ku ne sa góoxum ndox boobu nga danoon mujjee àlaxira yóbbaale ko sa morom mbokkum jullit mii tëdd li nga bëggal sa bopp nga ko bëggal ba moom nga ko yéene góor góorgóorloo te ci loolu lañ nekkoon moo tax murid yi ñoo daa mayante ay soxna murid yi ñoo daa julente ay surga murid yi ñoo daa jëlante ay liggéey murid yi ci seen biir ñoo daa dimbalante ñoo daa demlante di bokk di sancandoo ci ay dëkk kenn ku ci ne daal borom Daaru Muxti dëkkam bii ñi fi daje ci di ay bokk ci cosaan ak ñu dut ay bokk ci cosaan lépp ñu ngi bokk ci daairatu nekk taalibe borom Daaru Muxti loolu mooy ak mbokk gu dëgër gu leen xam ca la dëgg ba di ci dencante ay soxna di ci tuddante ay doom di ci def lépp lu baax kon nag bokk na ci teggin liñ bëggal suñ bopp ñu bëggal ko bokki taalu bi loolu ñu gën koo yaatal bu baax a baax bi nga xam ne mooy mujj mooy al infitah wa adamu ta'assub cosaan la ci yoon wi ñu uh, yaatu dënn di liggéey te yàlla tax te suñu liggéey ñu yaatal ko ba ñëpp xaj ci loolu mi ngi tàmbalee ci boo nekkee taalibe borom daarul muxti jàppal ne yaag taalibe borom saam yéen a yem ci borom daarul moxti yem ko ci borom saam jàppal ne yéen a ko yem ci maam Cheikh Anta yem ko ci sëñ ya ak mboolem ñu bokk borom daarul muxti koo ci gis rek war maal ko jox ko la nga man fonk ko bu aajee liggéeyal nga liggéeyal ko wut ci moom ngërëmul yàlla loolu mooy intita loolu day tàmbalee ci yoon wi génn ba ci bitti yoon wi soo génnee ba ci biti yoon wi kilifa ak diine gu yàlla warmaal soo ko gisee jox ko war ma jox yàlla jox fonk ko soo mënee am ci moom loo liggéeyal yàlla ci moom nga liggéeyal ko ci moom loolu mooy li am solo yoon wi itam yi ñu war a lijjanti ci yoon wi ñu koy lijjanti ndax dañuy tabax daara tabax jumaa di liggéey ay financement yoo xam ne ci biir yoon wi la waaye dangay gis ne kilifa yoon wi léegi-léegi ñu génn def ay liggéey yoo xam ne bokk ci yoon wi a Cheikh Mouhamadul Amin Baara yàlla nañ ko yàlla fayal génn na di def ab tukki ci tournée yooyu mu doon def bi mu nekkee xalif général de Mouride romb dëkk boo xam ne seen jumaa ja bañ ko tàmbalee kenn xamul kañ ne mënut a àgg El Hadj Baara jàdd fa xool ko ba noppi woo kilifa yi dajale leen daal leen ni woolu Touba jox leen lañ war a financer jumaa ja yépp ba mu àgg romb na ci ab dëkk amuñu ndox mu xam ne ay jullit lañ ay nit lañ mu yónnee fe lu leen defal ab forage wala mu euh, xëcc fa ay robinet mu agsi fa yooyu nag mooy infitah wa adamu ta'assub te loolu sëriñ Touba da ko doon def doomi Serigne Touba yi di ko def borom Darou Moukhty di ko def am na at moo xam ne fii Sénégal dañoo amoon jafe-jafe dund sàqi borom Darou Moukhty lañu widd jox ko réew mi te ñëpp du ñuy murit kon bu neexoon borom daal moo tax mu ne murid yi rek laa ko jox waaye dama ko jox ñeneen kon ni Serigne Touba di tabaxee ab muritam mooy infitah ñoom nañ nangoo ubbiku ngir jëriñ ñëpp Serigne Touba dafa wax ne wa aghrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma masruu xidma projet bi sëriñ Touba indi ci kaw suuf mooy liggéeyal yàlla ci bindeef yi loolu nag Serigne Touba da ca def da caa def wàllam borom daal moo ci def ca wàllam doomi Serigne Touba yëpp def ci seen wàll yoonu murid yi tam dañ ca am seen wàll nañ ko liggéey te yàlla tax ak xeñtu jeexiti Serigne Touba a anhu lu waaye mën a defal ku baax ci biti yoon wi ak ci jullit ñi loolu nañ xam ne ci liggéey Serigne Touba bokk ñu boole ko ci loolu itam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax loolu tax moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam da wax na masalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masal jasad wahid wahid idha istaka min udwin tada'a lahu sa'iru jasad bis sahri wal humma yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jullit ñëpp dañoo war a nekk benn ba lu ci waay metti sa morom nga yëg ni metti na la lu ci waay ne oh ñëpp taxawu ko Serigne Touba ba mu fi nekkee Mauritanie ak fu jege ci réew yi yëpp ku ci masaa wax dara ku ci am lu ne la oh ci Serigne Touba nga ñëw mu fajal la ko dafa am benn xissa boo xam ne ku ñu wax Cheikh na Seck Cheikh na Seck doomi Alhaji Birame sekk la moom ko nettali nee na ca Mauritanie la dafa am ku ko nettali benn naar bu ne ko ndax yow xam nga Cheikh Ahmad Bamba mu ne ko Cheikh Ahmad Bamba ndax am na ku nekk Sénégal ku ko xamut xam nga Cheikh na xaadir la mu ne ko ndax am na ku nekk Sénégal ku xamut Cheikh Ahmad Bamba mu ne ko xam naa ko bu baax sama waajur sax xaritu waa kër Cheikh Ahmad Bamba woon mu ne ko dama lay nettali benn xisa bu yéeme boo xam ne sama maam ak ay moroomam ñoo ko defoon jamono yi Serigne Touba nekk njaareem nee na dañoo amoon jaaxle xiif ñu xalaat fu ñu war a jëm nee na ñu xool borom alal ju ñu tudd seen xel dem ci ne bu ñu demee foofu mën leen jox ba mu jàgg am ku wax ne te ñoo dem senegal ci sëriñ Touba fa njaareem moom de loo ko tawat la ci dimbali ñu ñu dëppoo ci nañ dem Touba nañ dem njaareem bu ñaareelu xalaat bi mooy lan lañ war a yóbbaale Serigne Touba lu mu bëgg ñu xalaat xalaat xalaat ñu ne daal Serigne Touba daal bu ñu àggee na am ku toog fa bunt ba muy génne wala déedéet loolu sax xalaataguñ ko woon loolu ko woon lañoo ñëw ba agsi bi ñëwee toog di xaar ñu ne leen Serigne bunt buntu sàngam lay génne ñu toog fa toog ba mu jàgg xaar bi yàgg naar bi daal dem ba fu xaw a jege bunt bi daal di yëkkati kàddoom jàng alquran lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun jàng aaya ji lim jubloo xamal Serigne mooy nit yi de bala moo mbaax daa yëkkati mu gën a bëgg mu joxe ko te yàlla tax jàpp ne Sëriñ Tuubaa moom xëy na bëgg na alaw la yooyu suñ ci saas rek Sëriñ Tuubaa ne pell bunt ba ngàbbub kamil ngàbbub kamil ñëw ne ko ko foox ne ko lii laa gën a bëgg ci kaw suuf mu tëgg téye ko téye ko ba mu jàgg mu ne ko wa insit ah bu ñu ko dolli woon mu baax Sëriñ Tuubaa nee na dugg ci biir dina xëpp alal dina xëpp alal dina xëpp alal ba ba mu nee na lañ fa jëlee ci alal kenn xamu nuñ toll bañ bañ bañ jógee foofa ba ñibbisi lañ doon jàmbat lépp ñu am ko kon ñu xam ne kon Serigne Touba foofee xoolu ci woon ñi ay taalibe lañ xoolu ci woon ñu sore lañ xoolu ci woon ñu jege lañ soo xoolee itam jamono Serigne Touba 1922 rek al mamlaka saoudia Arabie saoudite ak jaaxle amoon na fa booba sax royaume bi gut ci jamono rek lañ ko doon xeex pour taxawal ko ñuy dàq sëri yi rey boroom xam-xam yi ñu ami jafe-jafe bi ñu amee jaaxle seen xel dafa nekk ci ñëw Serigne Touba dimbali leen bi ñëwee njaareem ci délégation boo xam ne al Omar al Kurdi ku ñu wax Omar al Kurdi Omar al Kurdi moo ko jiite ak juróom-benn noddukat ak attakat baak nangam nangam ak ña fa gën a nekk ay ay ay ay ay ay noble daal ay ay postes yu baax nga xam ne ay responsable lañ ñoo jiite yoon wa jiital Omar al Kurdi yi ñu ñëw fekk Serigne Touba Ndiarème ci 1922 bi ñëwee dañoo wax ne noorul yi saati'ul burhaani yaxsaa bihi mutanawwirul azhaani fanzur lahu mutajalliyan fii wajhi man jawaa jawaa jalaa jalaa sawaadal jahli fi suudaani fa narumu minka madal madaa imdaadana bi maraakim bi makaarima tunkil aduwwa saani wa'tuf ala ahli almadinati atfatan turdi nabiy al mustafa al adnaani xasida gu gudd la waaye dañoo ñëw siyaare Sëriñ Tuubaa ko yow mi nga xam ne sa leer gi jolli na ba ak Tayba nga xam ne ku yàlla dimbali nga am xel ku yàlla dimbali nga am xel dana jariñ ci yow daal ne ko xool ñu sa bëti yërmande yi yow mi nga xam ne li nekkoon ci ak lëndëm ci soodaan ak ku réer yaa ko wuññi njàqar yépp yaa ko jeexal ñun de ñëw nañ jóge fu sori muy suufi ba di Makka bëgg nga xool ñu ci sa yërmande ñun ñépp jafe-jafe yi am ci diggante ku jege ak ku sori noon ba ñuy xeex di tasaare sërif ya di dàq boroom xam-xam ya coono ya fa am jeex ñu am jàmm daan ne ko ñeewantal waa Medina ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy saf sang nga mën a am ngërëmam ci loolu ñu ñi ñëpp dañoo sonn te ñoo fi ma dina tey Sëriñ Tuubaa dalal leen jareem jox leen alal ju bari ñu yóbbuloo ko mu daal leen dalal seen xel ñu ñu ñu daal di dellu mu jox leen xasri goo xam ne euh, euh, yaakaar naa mi ngi ko tënk ci Muhammad Rasulullah waaye gën a dalal seen xel ci xamal leen ne leen foofu ngeen nekk jàmm rek ma fay am laa yantaxil madinatal munawwara suun xamaha du baqa in sawara da leen jox alal ba pare seen conscience bi ñàkkoon ci diggante dëkk ba jàpp ne day tàkk Sëriñ Tuubaa xamal leen foofu moom booy boo seen xel dal ngeen yóbbuloo alal ji te dimbali ko ko foofu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fa tëdd jàmm rek a fay xew kon dafa nekkaloon jullit ñëpp yaatu dënn di dimbali ñëpp maam Thierno nekkal fii jullit ñëpp di dimbali ñëpp doomi Serigne Touba yi ak sëti borom Darou Moukhty doomi borom Darou Moukhty ak ñi ngànk yoon wi loolu mooy cosaan li fi Serigne Touba bàyyi su ko defee loolu itam taalibe yi nañ ci royaat ñu xam ne ñun li war a baax ci yoon wi yëpp ñoo ko war a baaxal li ci ay coono ñoo ko war a yanu lu ñu ci war a génne ci alal ñoo ko war a génne lu ci xam di def ñoo ko a def lu ci doole ak di jom ak jom ak ngor di def ñun ñoo ko war a def ci turu Serigne Touba nekk ay taalibeem nekk ay muritam waaye lu tumuranke ci lislaam la ñoo ñu lu ne ñoo ko war a def ndax sëñ mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wasallam mooy jëwriñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii mooy cosaan yi nga xam ne moom lañ tabaxe yoonu murid ñu war koo jàpp te bañ koo bañ cee deltu ginnaaw kon nag xam naa ci tënk loolu laay jeexale bàyyi xel rek ne nañu wattandiku ci yu yu yu bees yi sosu woote yu bari yi nga xam ne dafa tasaaroo te tënkuwut ci sunna tënkuwut ci njàngaleem Serigne Touba te xëccewu jëmee ci ak jubit ñu wàññi ko mbaa ñu régulariser ko nuroole ko ni Serigne Touba na woote ak ni borom Darou Moukhty doon woote. beneen bi ci mooy compréhension yi mafahim yu bees yi tàbbi ci yoon wi ay baat yu ñuy wax ay baat léegi euh, am na baat yu ñu faral a wax yu ñu faral a wax yoo xam ne li ci gën a metti mooy du jóge ci ku mel si Amadou Bakki waaye day jóge ci. am fàllu si la moo xam ne moom day jëkk-jëkk rek daana wax dara léegi duñ duñ natt xam jooju waaye mën naa dem ba mu jàgg far sëñ Ahmadou ak di ko wax fi ne am na baat bu ñuy wax boo xam ne ku ko wax ñu dal sa kaw kennal kennal sëñ Tuubaa fi ne ku ko wax ñu dal sa kaw kennal sëñ Tuubaa moom ci ci xeeti xeeti taalibe la jóge woon moom la jóge woon ñu di ko wax waaye léegi àgg na ba ci kilifa dañ koy wax waaye fi ne baat boobu am na baat boo xam ne bu am bu bu bu peese maanaa bu kawe la muy xisa bi ñettali ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu daa am benn bis mu toog mel ne ku jàpp boppam dëgg mu di wax naan cey mën ak Ibra Faal am menn mag ma ko fa fekk ci mag ñi sëriñ Tuubaa doon yar xaw a mel ne ku jaaxle ci sëriñ bi yitte ji mu am ci Seex Ibra mu ne ko ah Mbàkke teg ñoo wax li Seex Ibra li Seex Ibra def ñu def ko mu mu ne mu ne mu ne ko Ibra Faal damaa teg fa ma yàlla teg Ibra Faal damaa teg fa ma yàlla teg aka neexoon ñu jëfandikoo nañ teg sëriñ Tuubaa fa ko yàlla teg aka neexoon ñu wax loolu loolu suñ ko doon wax buñ nee nañ kenn sëñ Tuubaa it mën naa woyof ci ñun waaye ñi xamut yoon wi te bokkuñ ci baatu yooyu mën nañ diis ci ñoom su ko defee ñu di ko ñu di ko ragale yoon wi te fexewoon bañ xemmeem loo yoon wi eh, njàngaleem sëñ bi mën a ñëw moo gën ragaloo leen ko kon su ko defee yooyu itam ñu bàyyi ko xel du dara ñun mën nañ ko dékku ñun taalibe yi waaye ne ñu nekk ci bitti ndax seenu dégg àttan na ko kon bu ñu doon wax ak a neexoon nañ teg sëñ Tuubaa fa ko yàlla teg nañ teg sëñ Tuubaa fa ko yàlla teg loolu ay baat la yoo xam ne li nga ci bëgg a natt ci mu yàlla ci Sëriñ Tuubaa lépp ma nga ca ba nappi fees na dell ak tawhid tey dana ñemeloo ku mënta ku duggutoon te bëgg a dugg yooyu nag jubluwu mooy wax ci dara e, ndax yoon wi ñun miin nañu bare bari waaye nañ nañ ubbil porte ñi bokk gut te bëgg a bokk te Sëriñ Tuubaa dafa jot ci ñëpp war koo xam ñëpp war cee jariñu te am na baat yuy lëndëmal yoo xam ne mën naa kal ñu xamut li nekk ci biir kon yi nañ fexe ba itam yiy sosuwaat ci mujj gi mooy woyofal gi ñu tàmbalee woyofal kilifa nga xam ne boo ñëwee ci barab du amee màndargam kilifa képp dañuy xaw a découragé ci mbir loolu noonu lu yaatu la lu yaatoo yaatu la lu yaatu la lu yaatu la day am ci kaar yi day am ci kër yi day am ci barabu tukkikaay yi yooyu nañ ko wàññi ba baax a baax te xam ne amul njariñ ndax ku nanguwul am kilifa itam leneen di sa kilifa li anna man adima shaytan mursida fa sayquhu shaytanu haythu qasada sëriñ Tuubaa nee nag ku nanguta am ku baax ci sa wet jàpp ko te yàlla taxit da nga am ku mel ne leen jàpp ko dong leneen tax nga jàpp kon nag ginnaaw ñun am nañ ñu baax ñoo xam ne yàlla tax ñu jàpp leen lañ leen jàpp te fonk leen te jox leen war ma euh, beneen bi ci des nag mooy boobu yéen mënu mu cee ñàkk dugg donte que suñu ahmadu duggoon ci mooy gën a yomb muy kilifa yi nga xam ne ay doomi kilifa lañu tey génn ñoom itam awma maqaamam wax ak ñoom waaye ñoom itam kilifteef gi tax taalibe yi di topp seen waajur yi ak seen maam ya loole itam baax na ci góor góorlu ci façon ba ñuy waxee ci média yi façon bi ñuy jëfee ci mbooloo yi ñuy mën a yaatalanteeg njabootu Serigne Touba gi ak nañuy mën a yaatalanteeg ñi Serigne Touba defaroon seeni i maam su defee discours yooyu itam léeg-léegi da dem ci jataay kilifa wax fa ci benn discours boo xam ne mën na caa jóge ay taalibe xaw ko xaw caa reculer ci moom te du ko yëg kon na yooyu yëpp du lu ñu mën a xaababal. waaye nañ bàyyi xel nañ ñu ñi ñiy génn suñ leen jaarale fi maam Thierno jaarale woon mag ñi jàngal leen yar leen jubanti leen seen discours yooyu dañ ci mën a sàmmoon sàmmonteeg loo xam ne dana gën a dëgëral confiance taalibe bi dana gën a ñemeloo ñu duggagut ñi xàmmi ci yoon wi itam danañ gën a mën a rafet jot ci yooyu su ko yooyu ay benn benn la woon yoo xam ne yépp mënees koo wax waaye am na yuñ ci mën a junj yi cosaan ci yoon wi daal mooy woote jëme ci ak leer woote jëme ci ak jub woote jëme ci ak mbaax woote jëme ci jikko yu rafet woote ci tabax l'islam ci suñu man-mani bopp bappak suñu sañ-sañ ak suñu ngor ak suñu diine ak joxe suñu bopp ci yoon yàlla lu safaanoog lii nag woote jëm ci réer la woote jëm ci taqalikoo woote jëm ci mbewte woote jëm ci wut adduna woote jëm ci alal woote jëm ci kenn ku ne tàllal sa tànk ne mën a tudd lool bu boobaa nag dara du am njariñ li am njariñ mooy ñu dellusiwaat ci kaw yoon wi ak ci cosaan yi loolu mooy li mën a indi ak najaax te yow wax ne sirrul muridina sirrul muridina ah mooy al inqiyad wal izaan al inqiyaad wa izaan loolu maa ngi ciy mujjale rek bayit yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax te foofu laay tëje samay kàddu mooy Sëriñ Tuubaa nee na tanabbahu yaa ayyuha shubbaanu xaadakumu ilal hudal mannaanu fi anna sunnata nabiyyina al amin alayhi afdalu salawaati kulla hiin kaada tura ka rasmi daarin qad afa fi za zamani li mudyi al hunafa isturikat iqtifaa u asaari salaf li bida'in qad zuyyinat bayna al xalaf fa saari'u lil ilmi muz'inina naawina wajha llahi aqsidi ajma'ina naawina wajha naawina wajha llahi naawina wajha llahi aqsidi ajma'ina mooy suñu nee na yeewu leen yéen ndaw ñi yàlla na leen yàlla womat jëme leen ci jub kon suñu tubaab li mu bëggoon ci ndaw ñi ku leen womat jëme leen ci jub loolu mooy cosaan ci yoon wi fu ñu leen womat jëme leen ci jub kat du cosaan ci yoon wi mu ne yéen ndaw ñi bëgg naa ngeen xam ne sunu yonent bi mi ngi waaj a mel ne ak kër goo xam ne dañ ko dëkki woon tam ràpp ci jii jamono li baax li fi nekkoon mag ñi bàyyi ko fi mi ngi waaj a ràpp lu tax dañoo bàyyi xeeñ ci seeni jeexit ak jaar fañ jaaroon lu ko indi ay bidaa yoo xam ne xat zuyinat bayna alxalaf alxalaf nag duñ ko tuddee ay kilifay diine kat ay kilifay diine ñàkkuñ ca waaye ay taalibe ñàkkuñ ca ay commerçant ñàkkuñ ca ay ndongo tarbiya ñàkkuñ ca ña seen bàyyi doon tarbiyee ca daara ji buñ lànkee tarbiyee ñoom itam xat zuynat baynal xalaf bidaatin li ñoom it def nañ bi bidaa zuynat baynal xalaf ndax seen bàyyi daa nangoo na tarbiyee daara borom daara moxti war daa war a bokk seen i aada ñoom itam seen doom yi nangoo tarbiyee dooyu borom daara moxti am la seen i bàyyi doon am su ko defee ñu jeexale foofu fi Serigne Touba doo fi Serigne Touba mujj nag mooy nañ xam musin te am kilifa baatu musin mooy isaan nañ jëm ji xam-xam te am kilifa te liy ñuy def lépp ñu def ko te jëm yàlla ji tax loolu mooy yoonu murid hada wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu